asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, mbokk yi tey ñu ngi amaat jotaay euh, waxtaan bi nga xam ne ñu ngi koy am ak Oustaz Fadel encore une fois si euh, livre bi nga xam ne mu ngi koy bind livre bu am importance loolu mooy comprendre l'obéissance aux dirigeants à la lumière des textes loin des passions et des extrêmes waaw loolu sujet boobu incha allah bëgg nañu Oustaz Fadel jàppale ñu si titre bi ba pare Eh, ñu door a ñëw mu nuyu mbokk yi ñu nuyu ñëpp incha allah ñu door a ñëw si question yi. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah wahdahu wasalatu wasalaamu ala man istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala maa ngi nuyu mbokk dén ziar ñaan yàlla sunu borom moo boori ñu defal tawfiq waa tiituru risaale bi mi ngi comme ni ko mu ci feeñ rek mooy ahlu sunnat wal jamaa ku ku leen xam xam seen yoon xam ne seen yoon mooy yoonu digg dóomu te noonu lay mën a demee ndax waa sunna seen yoon nekkul dóor lislaam te lislaam mooy diine yi nga xam ne diine ju digg dóomu la su waxee digg dóomu li ñu nag mooy day nekk diggante ëppal ak gàttal ñaari diggante extrémisme ak négligence laxisme ci la pas-pasu lislaam di faral di di nekk ni diine islam nekk diine bu digg dóoma ci digg yeneen diine yi ci digg yeneen doctrine noonu la yoonu sunna nekk yoon bu digg dóoma ci yeneen yoon yoo xam dañ ko dañ ko dañ ko xent ci buntu bii nag di buntu déggal li nga xam ne moom mooy nguuru jullit ñi da gis na ba tey day am ñaari wet yoo xam ne wetu ëppal la wet goo xam ne du tàqale njiitu jullit ak njiitu kéefër ci jëflante ci jëflante ci anam ko xam ne na muy bañ a digle njiitu jullit bi wala njiitu xam ne moo ko jiite te nekk yéefër noonu lay bañ a digle bi ko jiite te nekk jullit ci beneen wet bi tamit moom beneen xam duñ tàqale nekk njiitu jullit njiitu yéefër ni ñuy déggalee jullit bi noonu la ñuy tamit li nga xam ne moom mooy yéefër bi moom tamit ëppal gam ci bañ a tàqale ñuy tàqale yenn bunt yi diggante ki nga xam ne moo nekk ci njub di topp ci topp diinu yàlla ji di ca yóbbu nit ñi dinañ ca dinañ ko joxoñ ak ki nga xam ne moom donte jullit la tamit topput loolu man ci ñaari jëflante yëpp am ci ko am ñu ëppal ci genn wet di ko koo xam ne moom dafa daal di nekk ku njub nekk ci jub di jiite ñi ci njub am geneen wet tam ñoo xam ne dañ koy yemaleeg koo xam ne daa nekk ci ci kéefar ñu gis na ñaari yoon yëpp yoon yoo xam ne yoon bu ëppal la ci ci seen seen topp ñu daal bi rek ñu daal di leeral ci manhaj ahlu ci diggante jullit bu ci lépp njiitu jullit boo xam ne yoon bu mu nekk yoonu njub la ak njiitu jullit boo xam ne la mu nekk am nag wàcc yoon waaye tamit du le njiitu koo xam ne yéefar la du ko yemale njiitu jullit bi nga xam ne donte am na ay wàcc ay yoon wala bokk ci ay bunt yoo xam ne wàcc na yoon waaye nag ba tey génn ci li xam ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy islam loolu mooy juluwaayu moo téere bi comme ni nga xam ne nañ ko tëggee ci ci titre bi macha allah barakallah fik kon mbokk yi nuñ ko déggee euh, am solo la lool si si nga xam ne moom mooy euh, nit ki nim jëflante bi ñu war a am ak njiit yi euh, mu ñëw si aspect yu bari xam naa si question yi incha allah dina dina gën a leer euh, téere mu ngeen ko gis si rgr sénégal point com incha allah mu mën ngeen ko télécharger foofu ñu partagé ko ñu partagé live bi balaa ñoo dugg si question yi incha allah mbokk yi partagé leen ngeen tapoté waale incha allah xam naa fi ak ñuy pare war nañ mën a yegg cent cas question bi njëkk mooy Oustaz Fadal eh, yan delluwaay si bind yi am si téere yi yan delluwaay la ñu am si maanaam bi nga xam ne moom lañu war a am ak njiitu njiitu jullit njiit ki nga xam ne jullit la yan delluwaay la am si di yi yi nga xam ne moom la ñu war a am si moom si si jëflante bi ñu war a am ak moom waaw su fekkee dëgg naa laaj bi ngir daal xam lislaam naka la tëralee ni ñu war a jëflanteeg ki yàlla jox mu jiite mu jiite jullit jiite jullit nag lañu yóbbu rek mooy gox bu nekk wala dëkk bu nekk wala réew bu nekk nga xam ne moom la fi yàlla daal di teg mu nekk njiit ndax ñëpp xam nañ ne ci ku topp lislaam ni nga xam ne benn njiit boo xam ne moom mooy jiite jullit ñëpp géej naa am ci jamonoy maawiya radiallahu anhu xataa sax mën ngaa doon la sunna soo demee soo toppee di taarix islam ne gis ne kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi jógee a jiite jullit ñi ñëpp mooy Aboubacar waaye ci teel am ñu daal murtad am ñu taxaw lànk daal di bëgg a tàqale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak am ñu daal murtad topp ñeneen ñu wootoo yonent ko musaylimatul kaddaab am ñu taxoon ñoom dootuñu joxe joxe zakat ñu bari daal di mu tëdd ñoom waaye jullit ñoom dañ xamee nekk lislaam yëpp Abu Bakr Saddiq la ñu jaayanteel moom lañ doon topp ba Abu Bakr juddee tamit ci ñaari at Omar ibn Xattaab daal di jël xilaafa moom amut benn jullit bu génn topp ñëpp daal nekk ci ci ronu ci ronu Omar mu daal di fay toog lu ban fukki at Usmaan radiyallahu anhu daal di ñëw ba Usmaan jëli xilaafa gi ci mujjantalu xilaafaam ay nit tàmbali di ibbi buttu ngañ njiitu jullit ci kaw ñu sosal koy ngir ci mbir yi nga xam ne ja ijtihaad ñenn ñi daal ciy profité tàmbali di taani fi moom lislaam daal di ci yenn dëkk ndax ci jamono Omar gis nañ ne ci la ñu eh, Sham Iraq Perse ci la ñu daanu ci lu bari jamono yooyu man tam mbir bi daal di wéy ba dugg fi nga xam ne mooy Afrique dugg tasaaroo kon ay gan ay ñu bees daal dugg ci lislaam indaale seen am lu commencé soppeeku ci dégginu lislaam ci jamono jooju am ñu profité ci loolu am ay nit ñu daal di ne ay gan lañ ci lislaam am luñ def seen i xel muy fondement wu ne dañuy xeex injustice dañu jàppee ne injustice la dañ koy tuumal Ousmane ndax di def seen i pexe ba ñu lépp xam nañ fa mu mujjee ba mu mujjee ci rey Ousmane ci jamono jooju nag ci la jullit ñi tàmbalee tàqalikoo ci tënk rek eh, jullit ñi daal di jaayanteeg Ali ibn Talib radiyallahu anhu waaye nag a Sham ñoom dëgg ñu daal di balaa ñoo jaayanteeg Ali ibn Talib ñu daal di rey ñi nga xam ne ñoom ba pare wóoreel ci ci loolu ci diggante Usmaan ak Muawiya ndax dañuy bàyyi ñëpp jaayante pare ñu dajale ko rey ñu ca parti bi dañoo bari ñëwaat di leen xeex te nit ñi dajaloon ci dënd amir ba ñëpp seen doole daal di bari loolu day indi day indi beneen fépp la mu gën a rëy Muawiya gisee ne leen loolu mooy li ñëpp xam ci histoire kon ñu ngi daal di xàjjale ko julliñ xaajale ko ñaari njiit am njiit boo xam moo nekk fële ca ca Cham di Muawiya anhu am njiit nekk Irak ndax Ali Abi Talib moom la capital d'islam daal di euh, soppeeku dem fële fële nga xam ne mooy Irak loolu soro pour rek kon ci jamono jooju ñu gis ne jullit ñi des nañ wala boog deñ nañu di am benn njiit buy jëlee ñëpp ñu nekkoon Cham kon ko ñu waroon topp déggal ko jaate mooy nga xam ne mu nekkoon seen seen seen bi Muawiya Abi Talib ba nga xam ne waaw yarad anhu wala boog bu Talib moom faatu na nañ ko doomam ji di di xasat ñu daal di jaayte moom mu daal ko Muawiya jullit ñu daal di dëpp ci benn dugg jiit Muawiya daal fi toog suma jumul lu toll ci ñaar fukki at fi jógee mu bàyyi fi doomam ab puute amaan bu ndaw ci waa Iraq jaayante wu Xuseyn pour mu ñëw ba ñu koy dañu rey ak li mu xamee ca Karbala ak soit ñu ko ñu ko xamee ba fi tamit ki xam ne mooy Yazid ibn Muawiya fi jógee ci yu gaaw suma juumat ñaari at ñu nekk xalifa euh, ba mu fi euh, jógee tamit doom ji ko remplacé yàggu fi ki xam ne moom mooy ci la euh, Marwaan ca am ñu ko jaayanteel am ñu jaayante ak Abdullah ibn Zubayr fële ca Medina ak ak ci giir bu gàtt Marwaan daal di faatu Abdul Malik Marwaan daal jël pouvoir bi gis na foofu ba tey rek nit ñi dajoon nañ bi benn lum njiit Abdul Malik Marwaan bu dañu dem am la xaw dañu rey njiit mu jël jël pouvoir bi foofu tamit jullit ñi dëppoo waat ci benn amir Banu Umayya daal di commencé wala dynastie Omeyyade daal di tàmbali noonu la si Omeyyade wéy at ba dina eh, eh, ba ñu renversé nag ba ñu renversé tam foofu la mbir daal tàmbali nag eh, bala Abbas bi mu ñëwee Banu Umayya ñeenti ñoom daal di ñëw fa na xam ne mooy Andalus julli ci daal di tàqalikoo Sharq ak Maghreb am yeneen i dinaas yu tàmbale di di di juddu ay dinaas yoo xam ne ñenn ñi ay xawaarit lañ ñenn ñi nekk ci berber xam ne ñu nekkoon ci Maghreb bi les Irid may dynastie yoo xam ne sax kenn du leen boole dynastie islamique ku mel ni alfatimit ba lii yëpp pour wax la rek ne kon jullit ñi yàgg nañoo yàgg nañoo nekk ci jamono joo xam ne amatul na benn ngir bi jiite ñëpp te boo xam dañ lan lan doon bàyyi xel kon mooy gox bu nekk wala réew mu nekk ka fa jël mbir mi daal di yor doole yow saw ko di digle di tere am mun a exécuter pouvoir am kooku la jullit ñi doon jëante tant que mi ngi nekk ci mi ngi nekk jullit nekk ci islam kon mbir mi euh, noonu la commencé source nag pour wan kon naka la ñuy delloo naka la ñuy jëflanteeg kat nga xam ne moom moo jiite jullit ñi ci réew ma nga nekk wala gox ma nga nekk la fekk ne alquran ak sunna ndax ahlu sunnati wal jamaa seen manhaju talaqi wal istidlal li nga xam ne leen tàqaleeg ngi mbooloo yi nga xam ne askan ko seen bopp ci islam mooy ñuy jëlee mooy alquran ak sunna gis ne dañoo wàcc ahlu sunna ñoom fii la ñu amee fi la amee toll donte suñu waxee ca kaw ne ñoom fi ñuy jëlee alxuraan ak sunna bis boo ànd ak ñoom topp leen da ngay gis ne xaqiqatan dañuy jëlee leneen la feneen la wëlis alxuraan ak sunna da ngay gis ne nañuy tegtaloo ci sunna nañuy jëlee ci sunna dafay doon anam goo xam ne soo ko xoolee dafay taxqiq da ngay gis ne aslan lañuy jël lenn la ñuy jël ci sunna la dëppoo seen i da ngay soo dool xoolaat gis na lañ cay dolliwaat leneen lu dolli alxuraan sunna waaye lii na moom di waa sunna moom seeni suufu del jubut lii del jubut lu dul alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci déggin ba ñu delloo ko ci dégginu salaf saalih noonu la juddee ahlu sunnati wal jamaa noonu la juddee loolu ak salafiyun kon bépp risaala wala bépp wax boo xam ne ku bokk ci sunna dina ko wax naan lii dafa bokk ci diin li bokk ca du ko jëlee fenn am benn source bu cee laaj beneen bu dul alquran ak sunna leneen lu ñu tudd daal di koy jàppee dalil soo ko toppee sa riir yellu moo ci alquran moo ci alquran ak sunna loolu mooy source bi mooy alquran alquran ak sunna mooy source yi nga xam ne dellu nañ ci ci li nga xam ne moom mooy yooyu téere bi ci ahadis yi nga xam ne moom lañ jiital nañ ci ñëw dañoo tànn daal di jëlee ahadis moo ñëw sax al buxaari muslim mooy ci bunt bi dañoo tànn indi ahadis yi nga xam ne moo ñëw sax al buxaari ak ak ak muslim ci mbir nga xam ne na mooy mbir yi nga xam ne yenn saa yi daam ay nawazil la mooy ndax mbiri dafay euh, addu dafay dafay dox dana am mbiru yees yoo xam ne da am benn suura wala boog da am benn jëmm bu bees bu muy am loolu nag la war su ñëwee ngir mën a xam fan lañ koy dugal fan nañ koy delloo nan ci lan lañ nan lañ koy xiyaasee ca la teg parce que li li ko saat la mooy alxuraan sunna waaye nag mbir su ñëwee léegi alxuraan sunna addu ca directement te baab bi dafa am loo xam ne ay nawasi lay dellu kon fa ñuy def mooy dellu ci borom xam-xam yi fasalu ahla zikri kuntum taalamuun Eh, dellu ci nga xam ne ñoom ñoo doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ma warasatul anbiya dellu ci ñoom ñoom ñu daal di xool mbir yii nii ñëw fan lañ koy lañ koy dugal lépp delluwaat ak ci la nga xam mooy ñaari source mooy alquran ak sunna yonent bi sallallahu moo tax ci nga xam ne moo ñëw ci mbir yu yees yi yu bees yi nga xam ne eh, xam ne amul woon ci jamono yi salafu ñu delloo ko ci fatawa yi nga xam ne borom fatawa lañ ko xelal ñoom dañ koy sukkandiku fekkee delloo moo ci na salafu salaf salih si dëgg daal mooy kon euh, source yi nga xam ne dellu nañ ci euh, ci téere bi mu alquran sunna ak dellu ci waxi borom xam-xam yi nga xam ne ñoom lañ war a dellu ci jamono ñu nekk ci mbir yi nga xam ne moo fay mooy gaar mooy gaar di macha allah kon euh, delluwaay yi daal ñooy alquran ak sunna Euh, ak ak war a borom xam-xam yi si ñoom ni nga xam ne ñoom noonu la ñuy exploité texte yooyu pour pour cas de figure yu bees yi bëgg kon incha allah mooy question bi bi si topp mooy li njëkk mooy comprendre nañ texte yi ñooy ñu ngi ñu ngi dellu si alquran ak kon léegi waa ñoom salaf salax yi ñoom ñoom naka lañ naka lañ ñoom naka lañ déggee texte yooyu noonu ñoom naka lañ déggee texte yooyu ba pare ñoom naka lañ doon jëflanteeg ak njiitu jullit yi ñoom ñi nga xam ne ñooy salaf salax ñoom naka lañ naka lañ déggee texte yi ba pare naka lañ naka lañ doon jëflanteeg euh, njiitu jullit yi. Euh, macha allah waaw Salaf sax ñun naka lañ déggee texte yi kon loolu dafay delloo ci ci texte bi moo tax téere bi li ñu njëkk rëdd yi ma dañoo daal di tudd ay xadis yoon moo jógee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ne ñoom ñooy bunt wala ñooy base bunt bi wala xadis bi njëkk ne mooy xadisu Ubaada ibnu Saamit radiyallahu anhu mooy bi wax na daana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa baayanaa mooy yeneen daf ñoo woon jaayanteeg moom mu ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam woon jaayanteeg ñoom lañ jaayanteeg moom lañ jaayante moo ci lan baayanaa ala sammi wa taa mooy daal di jaayanteeg moom ci topp ak ci topp ak dégg ci lu neex ak lu ñu naqari rek ci bu nekk ñu nekk ci noflaay wala nekk ci jafe-jafe donte sax wala asaratin wa asrafna alayna mooy jaayanteeg moom ci topp ak dégg donte dañ ñoo forcé ci topp ak dégg donte dafa am ña ñuy jaayanteel dañoo am lu ñu jël mooy féetalu ko seen bopp dar ñuy dar ñuy bàyyi wala naazi wala naazi al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum min allahi fihi burhan xadis bi Buxaari Muslim moom la njëkk téere bi tënk mu nga dafay li nga laaj mooy ñoom nan la ñu jëflanteeg jiitu jullit noonu jëflante sax mooy li leen bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ba ca jiitu mooy sama paa mooy topp dégg ci lu neex lu naqari lekkut ne su ñoom rek ñu daal di topp da daal di ñu daal di génn topp ñoom topp ak dégg ci leen neex ak leen naqari lay doon def noofu laay wala jafe-jafe ak teg njeng moo tax mu ne ak njàng mooy daal di ñuy ci ala waa asaratin mooy ñu daal di jël ñoom seen alal ay yéen dañu ko dañoo seen xadis nañ ko gis dafa daal di xalaat na ne ngir julli ñoo ne seen doxalin mooy li xew jamono ji ba dañuy féetewoo mbir yi ñoom ak seen njaboot ñoom ak seen yi ñoñ daal di wóolif nit ñi su boobaa leneen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal mooy bañ xëccoog ñoom mbir mi base bi jiitu mooy salfu saalix ñoom la ñuy xel. mooy idaaratul axira foofu mooy base bi jiitu nit war a bàyyi li dig li wutale wàllu ak yeneen kuréelu jullit ñi mooy kuréelu ahlu sunnata jamal islam moom li cosaan liy base liy fondement mooy defar laaxira lépp la koy delloo suy wax al masalih al mafasid fam koy delloo foofu mooy cosaan lii da day topp mooy li muy mooy laaxaram daal di donte àdduna daf koo ñàkk donte dafa perte àdduna donte àdduna amu fa dara ndax àdduna bi nekkul jubluwaay bi loolooy feeñ loolu lañ yàlla jàngal ci xikma gi tax joxut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àdduna joxu koy pale joxu koy oor yonent bi sallallahu alayhi wa xam ne ba muy faatu li nga xam ne mooy bouclier ba mu daan sol daf ko mettre en ci ab yahud pour mu daan koy lebal pepp su fekkoon ne àdduna am na lenn lu muy signifié ci kanamu yàlla sunu boroom du ko joxub yéefar du ko xañi ab yonentam rawatina yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam saxaaba yi ci loolu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yar mooy àdduna bii du dara wabtagi fiima aataaka allah daar al axira wala tansa nasiibaka min addunia foofu na gis ne déggin bi sax ñu ñeen déggee nekkut déggin moom wér la mooy la jiital mooy laaxira ngay jiital duniyaa bi nga dul bañ a fàtte mooy duniyaa bi lay tax sa aaxira daal di baax kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam jàngale saxaaba mooy lii moo feeñ bi mooy lan mooy ne mbir yi lay jubluwaay bi mooy àdduna mooy aaxira du àdduna day gis ne yeneen kuréel yi rawatina jëmale ixwaanul muslimoon ak ñenn ci eh, bokk na ci ku gën a ku gën a théorisme maanaam al-Aashir ci tafsiram ci lan mooy mbir mi cosaan li ci mooy àdduna cosaan li moom mooy moom mooy àdduna moo tax masaalih ak mafasid fa lañ koy xoolee mafasid yi su fekkee am na luy yàq àdduna ñu daal di xaw a sa kilifay diine su gis nañ luy jëriñ suñu àdduna ñu fekki dawar sa kii daal di ciy xëccoo def ko mu jubluwaay bi gën a bi a mag te yonent bi sala leen jàngal ne loolu nekkul jubluwaay bi gën a moo tax su fekkee am ñoo xam ne ñoo xam dañoo ñëw daal di jël suñu jël suñu àdduna téye duñu ko duñu ko xañ te ñooñu daal di am jàkkaarloog ñoom mën na indi yàqute goo xam ne day yàqu sax li nga xam ne mooy diine ndax loolu mooy mooy base mooy base bi mooy ma bi mooy ñëpp xam nañ achacte ni ku dund tuuti rek nga xam ne dëkk yi nga xam ne dafay xëccoo pouvoir li nga xam ne lépp mooy far yàqu te li njëkk a yàqu mooy diine mooy doon dëkk yoo xam ne nit du mën a julli julli bu wér wala boog tax bu du mën a julli julli mbooloo du mën a jaamu yàlla du mën a jàngale ndax dafay démolition totale moo fi am suñu gisee li xew li nga xam mooy Irak gis xaw ne Syrie am na jamono ci kon destination yi gën a mag mooy mooy Syrie pour jàngi diine am na léegi loo xam ne su a mag mooy mooy mooy Yemen soo xoolee ne kon mbir mi xëccoo ak yii di seeni pouvoir yoo xam ne la ñoom la tax ñu koy mooy mooy àdduna mooy jël pouvoir di ci xëccoo mu jël lu nekk mooy àdduna moo tax. yeneen bi sallam jàngal leen nañ cosaan la kon bu leen xool àdduna googu. moo tax même fekkee ñu dañoo ñëw mbir daal koy jël féete woo ko jël àdduna googu noonu bu leen ko xëccoog ñoom. wala nunaazi'a al-amra ahlahu mais ñoom mbir yi dañ leen ko féetale ñoom mais ñoom ñoo ko moom far illaa an taraw kufran ba wax ne ko fi mu ne ndax léegi nag fekkee nañ ko àdduna moom te gis na kon bari nag mbir mi mën naa yàq sunu diine moo tax mu def exception benn mbir rek mooy tànk ñu doon jullit dañ leen mbir mi waaye na fekkee ñoom ñu doon kéefar gu leer gu leer nañ boo xam ne nit ki amatul lenn luy téye ñu daal di tabbi kéefar ci moom ne képp yéefar la amatul lenn luy am luy indil si ci sàkk ñu ci yéefar la su boobaa nag a euh, doon am beneen taxawaay mais seeg loolu amut kon nañu sàmm diine ji mooy lan bàyyi leen ak mbir mi donte ñun ñàkk nañu àdduna waaye ñu am sunu sunu sunu diine xadis soo koy settantal lii la yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngaloon saxaaba yi moo tax ñoom nii lañ daan doxaleek njiit bi mooy njiit bi lu mu jéng-jéng lu muy sàcc sàcc seen alal lu mu leen di dóor rëkk seen ligg lu muy defi ñaawteef fekk ni ña ngay mën a sàmm la xam ne mooy diine nit ñu mën a wax laa ilaha ñu ngi mën a seen diine da mën a julli da ngay mën a joxe def di acc da ngay mën a def yu ba da ngay mën a ànd ak ñoom sax dem di jihaat soo ñoom dañ leen di toppal di leen di leen déggal waaye toppal dégg googu nag dafa am qayd mooy la taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq kenn du topp mbindeefu boroom bi ci loo xam ne dafay mooy borom bi su boobaa foofu nag ngay gisee ne kon ba tey la ñuy sàmm foofu mooy diine ndax fekkee da nga topp nit ci bàkkaar loolu diine ci yàqu na moo tax lay cosaan ca yi mooy lan mukk ci topp déggal koo xam ne moo jiite jullit ñi loolu ci benn condition mooy mu daal di génne li nga xam ne moom mooy mooy diine mun xadis bi topp bi ñu indi mooy xadisu Omar ah, Abdullahi ibn Omar radiallahu anhu boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day wax ne képp ku daal di génn topp man xalaa yadan min taa képp ku daal di génne loxoom génn topp laqiya laqiya allaha yawma alqiyama la xujjata la moom day dajeeg borom bi du am benn lay yawma alqiyama moo dama tekki mooma naat walaysa fi unqihi bay'a maata maytatan jaahiliya képp ku faatu fekk ne moom amut koo xam ne jaayante nag moom ci topp ak dégg mooy njiitu jullit nekk fu mu daal di koy bañ a jàpp ak déggal ko jaayante moom kooku dee na deew comme ñi nga xam ne ñoo nekkoon fil jaahiliya al jaahiliya amuñu woon li nga xam ne mooy njiit su waxee jaahiliya nag suñu jublu mooy jaahiliya mooy indal arab mooy fi jaziratil arab mu ne jublu mooy li la xewoon ci péninsule arabe bi donte nag seen xaal seen situation nduroo woon naag jamono jooju noonu la xew ci dëkk yu bare bare bëri jamono yooyu mooy fawda mooy jungle mooy loi du euh, du plus fort ñoom noonu lañ meloon yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne kon yow génn nga topp wala da nga yaanteeg sa njiitu jullit kooku dee na dee koo xam ne comme day mel ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo jiitu waaye li gën a tënk loolu mooy beneen xadiis xadiisu xudayfat ibn yamaan ba tey mi ngi ñëw ci xadis bi ñu tudd sànq bu muslim mi ngi ci mi ngi ci muslim bu Abdulaay Omar xudayfa ibn yamaan dafa ne moom dafa ko doon faral di laaj kaana annaas yasaluuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an alxayr wa kuntu asalu an achar mi ngi leen doon laaj lu baax paisibilité man may laaj loo xam ne daal safaan wala ndax ragal mu daal may dab moo wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon nañ ci ci ñawteef mooy nekkoon ci fawda nekkoon ci anarchie nekkoon ci kéefar l'islam yi daañuy organiser mbir yi tegaat ko jox ñu njiit boo xam ne moom lañuy moo ñuy jiital ñu koy topp seen nguur àdduna di ko topp seen nguur yi diine ndax ginnaaw yiw googu noonu dina beneen maal bi ñëwaat yeneen bi sallallahu alayhi wa yoo xamal ci tënk dama ko mujjee mën na ko nag fekkee dañoo mu mm, loolu noonu daf ñoo dikkal ko koo fekkee lu ñuy def mu daal di koy diggalaat ba tey assamu wa taa wa in daraba dahrak a axada maalak fa asmaa wa ati donte dafa jël sa dafa rëkk sa ko topp ko nga toppal ko nga déggal ko su noonu duñ mën a topp xadis yi ñu indi ci téere bi yëpp waaye dafay leeral kon dafay daf lay feeñal ne ñoom fekk ñu ngay xëcco yow sa àdduna jëlal àdduna bi daal yi fexe ba daal di sàmm diine ci te bala bokk ci sàmm diine moo dégg déggal leen toppal ndax su fekkee na saay bu nit daal di ñëwee daal di jiite rek am lu ñu neexul ci moom am wàcc gu mu wàcc yoon ñu daan koy jëlee daal di indi keneen kon duñu des di duñu deñ di xeex duñu deñ di di xëccoo te su boobaa day yàqu lu bare bare bare ci lañ bëgg a taxawal ci li nga xam ne mooy mooy mooy mooy diine moo tax kon ci tënk rek la nekkoon yoonu saxaaba jëm ci ci njiitu jullit ñi mooy tànk ma nga doon jullit dañ koy toppal daal di koy déggal fekk lam leen di digal lam leen di tere du génn la nga xam ne moom leen yàlla digal moom leen yàlla yàlla yàlla yàlla tere lan noonu def mooy fexe ba sàmm li xam mooy diine ji donte dañuy ñàkk li nga xam ne ak daaw ne jiital adduna ci kaw ci kaw diine li mooy base fondement principe bi nga xam ne moo régir suñu diggante ak li nga xam ne mooy mooy jullit ñi àq dañoo àq si ñoom àq bi ñu am ci ñoom mooy toppal leen dëgg leen àq ci ñun àq ñoom bi am ci ñun mooy di ñu jiite ci la yàlla bëgg di ñu daal di teg fa yàlla bëgg di daal tamit di doxal suñu mbiru suñu mbiru àdduna ñoom bis mu ñu wàccee suñu àq teg ña ngay doon jullit la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax lan la wax moom dana jox leen ñoom ñoom seen àq laaj seen àq yàlla sunu yàlla sunu borom saxaaba yi ñoom nan lañ doon doxaleeg li nga xam ne mooy njiit bi seen seen jamono fekkee nañ ko ñoom fekkee nañ njiit di tàmbalee di tàmbalee jéng su doon joxe exemple ci njiit bi jéng gën a mag saxaaba yi fekkee ma xaja ibnu yusuf dañ nekkuloon nekkuloon amir général waaye amir la woon boo xam ne dañ ko doon topp ci iraq ci jamonoy abdul malik ibnu marwan jéngam eggoon na ci li ci ay nit ñu baax yenn saa yi ñenn ñi daal di ko ay junni bokk ci ay saxaaba waaye saxaaba yi fa fekkoon jënnuñ woon topp ca ca moom lañu fekkoon nag moom mooy asam wa taa xëccoowuñu moom mbir mi ci ñoo ko gën a yey ci moom ñoo gën a yey fuuf saxaaba yi nekkoon jamono Abdul Malik Marwan ñoo gënoon a yey Abdul Malik Marwan ci ci yiite waaye xëccoowuñu mbir mi ñoom dañ ko bàyyeeg dañ ko bàyyeeg dañ ko bàyyeeg ñoom topp daal di daal di jëfe li nga xam ne mooy xadis yi nga xam ne la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digaloon ak ñoom la ñu jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam macha allah macha allah kon dégg nañ fi li li nga xam ne dafa am importance lool lool lool lool ne eh, lépp li nga xam ne moom mooy defar suñu àllaaxira lool mooy priorité bu njëkk loolu am am solo la ñu dégg tamit ne yi eh, ñoom top topp dégg ak topp ñoom loolu lañ doon def ak jaayante eh, mu ñu kon si question bu si topp waaye balaa ñoo posé question bi eh, mbokk yi dañuy fàttali ne livre bi mu ngeen ko téléchargé si rgr sénégal point com incha allah ngeen téléchargé ko partagé ko si ñi ngeen ko mën a partager ndax am na solo lool lool lool live bi tamit wax dëgg yàlla ñuy déglu am na solo lool kon partagé leen incha allah eh, ñuy tappate tappate leen comme ça ñu ñu si ëpp mën see njëriñoo kon question bu ñuy laajte Oustaz Fadel euh, mooy ndax euh, maanaam mën nañ tàqale tàqale topp ak dégg ndax mën nañ ko tàqale ak jaayante est-ce que tax topp ak dégg euh, mën na tàqale ko ak jaayante jaayante bi nga xam ne moom lañuy def est que mën nañ ko tàqale waaw loolu nag soo gisee ci téere moom laa mujj loolu ma jàpp ne dafa am lu ko ëpp solo ci na bi loo xam ne waa sunna mënuñ ci mënuñ ci wute te moo leen dëkkaleeg yeneen mbooloo nga xam ne mbooloo yi génn topp leen ci bunt bi ñu wax de bunt bi daa bokk ci usul ahli sunnati wal jamaa mooy dina néew nga dem ci téere boo xam ne damay traité mooy li ñu tuddee sunna moo xam nga dem ci eh, sharh sunna bul barbahari eh, eh, ci libaana ibn batta usul ahli sunnati wal wala laka'i waa dem ci téeréebu eh, afkaar fi sunu jamaa Chuma Saabuni wala nga dem ci usulu ahli sunna wala sharxu sunna bu imaam bu imaam eh, Ahmed ak yeneen téere yi nga xam mooy salaf lañ ko bind ni leeral fondement ahli sunna ñoom usul ahli sunna wal jamaa doo fa dem lu tudd da mooy lan mooy bunt bi dafa bokk ci usul ahli sunnati wal jamaa mooy topp ak déggal njiitu njiitu njiitu jullit loolu mu cosaan la mu jullit war xam ne bokk ci li ñuy ràññee dañuy faral di wax ne suñ ko waxee da ngay gis ne dañ dañ caat soo koy sooy settante gis nga xam ne fala ñenn ñi daal di ràññee wala bokk yenn mbooloo daal di gis ne topp masalan da gis ne soo demee ci téere da ngay gis ne à chaque fois day répété al bil qadr te pourtant duñu jiital imaanu billah almalaika wal kutub rusul lu waral loolu loolu daa bokk ci usul ahli sunna lu diin usul la bokk lok lépp lu bokk ci usul iman usul la bokk mais lu tax ñu koy seppi mooy ñu say tànn boobu ndax ci boobu noonu la ay nit daal di génnee topp indi beneen pas-pas bu teg la salafu saalih tekkoon moo duñ si insister moo tax bunt bi bañ gisee ne ay nit génn nañ ca topp ñu indi ko daal di koy dugal moo bokk leen di ràññee ak li nga xam mooy ràññee waa sunna moo tax defe dañuy gis sax loo xam ne soo doon xool buntu soo doon xool sax ci cosaan la nga ne fan ko doon mooy ci ngi gis ñu dugal ci yenn mbir yoo xam ne kon masalal xufayn mooy demee ba mbir ba mbir boo xam ne rek lii dañ ko xamee waa bidaa waa sunna ñu ñu wuteeg ñoom day mujjee doon la nga xam te la ñuy ràññee waa sunna ak ñu dul waa sunna intérêt mooy kon su waxee sunna jamaa mooy mbir yi nga mooy ràññee waa sunna ak ñu dul daa dem ba nekk ay fondement ay base ca ñoom cosaan la sax mun na bañ doon aqida mais daa doon doon loo xam ne moom la xamee waa sunna ñu xam ne kii mata foofu moom kii moom ci waa sunna la bokk bokkul ci xam ne kuy weddi mata ci xuuf kooku teg ko fële ci bokkul ci waa bokkul ci waa waa sunna kon su fekkee ne bo pam butt boo xam ne dafay ñëw ñu ne waa sunna lii lañ ci gëm foofu bépp salafi képp ku toppoo sunna foog mu def effort pour xam nag lan ci buntu bii nii lan mooy tàqale waa sunna ak ñi nga xam ne ñooy waadu sunna moo tax li ñu insisté fii mooy lii moom sunna mënuñu cee wute mooy ne jullit ñi ñaari njiit yi ñi jiite jullit ñi ñaar ñi lañ mën a doon duñ leen leen génn ma imma mu doon ab yéefar wala mu doon su fekkee ne yéesër la kooku amul benn sañ-sañ sunu kaw fekkuñu ngi moom dara mënuñu ko fekk ak moom pas-pas bu ñuy tuddee ak sam wa taa xalaas dañ koy tegee dañ koy tege na le su fekkee ne jullit la mooy mu nekk sunu njiit naka lañ xam ne mu nekk sunu njiit it mooy su fekkee jullit la lañu war a def mooy dañ koy topp dañ koy dañ koy déggal ak yoon bu munti jaar la ba ñëw daal di jël njiit mooy su fekkee ne yéefar la ñoom lañ koy tegee de côté amul ñu sirkat moom léegi nag mën nañoo fekkee ne dafa sunu dafa ñëw daal di eh, noot mooy sunu suuf soo day doon moxtal la day doon aruba moxtal la dañ ñoo dañ ñoo dañ ñoo dañ ñoo dañ ñoo coloniser mën naa doon ko coloniser mën naa doon ko forcé suñ mu ne daal di gàddaay gàddaay su mënta gàddaay toog daal di daal di moom waaye di ko jàppe suñu amee fekkee bi yéefar la in lam taraw kufran ba wax inda ko fii min allahi burhan ñaare bu daal doon jullit fekk ñu ngi koy boole ci lislaam lu mu te def ca kaccoor lañ ko war a topp lañ ko war a toppal lañ ko war a déggal moo tax ñëw nañ ci xadis ñëw ci ci ci ci tàmbali ji wa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ñuy xabaar ne sayakunu min baadi umara la yastanuuna bi sunnati wala yahtaduuna bi loolu dara gënu ko leer su topp sama su duñ topp sama sama sama sama njub loolu jëm gënu koo gënu koo rëy ba topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ñu topp njubam a yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa muy teg xaydi fa mu koy teg rek mooy ci ñaari mbir yi illa an taraw kufran bawaaxan indakum fihi min allahi burhan wala ci ay riwaaya ma aqaamu fiikum salaah ci riwaaya ma sallu nga xam loolu mooy li gën a xeeñ ci lislaam mooy julli jib ñi boo doon julli nee ma nag bon njiit bi daa ñëw tere kenn dootu julli kooku nag la chekk ne moom wa kii faram dafay leer su fekkee ne nga jàpp ne ku bàyyi julli moom paq nii sax nga lu doon muskila waaye fekkee sax jàpp ne ku bàyyi julli moom waaye ko ñoo day tere nit ñoo doon julli moom ko moom ko xalaas ko kenn mënatoo yaakaar dara rey kon fekk mi ngi doon julli tey bu fii nekk yéefar mooy ne ahlu tool wal jamaa dañ koy toppal dañ koy déggal foofu dañuy wuteeg yeneen mbooloo yi nga xam ne ñoo dañuy gis génn ci kooku génn ci xam ne moom dafa jéng dañ ko toppal dañ ko dañ ko déggal daal di am pas-pas ci moom su fekkee pas bi mooy def yéefar ñoo ngeen xawaarij su fekkee ne pas-pas bi mooy du yéefar waaye dañoo war a daal di génn am subha wala tawil ñoo leen tuddal buxaat kon da ngay gis nag génn ci njiitu jullit ñi ci wuteeg waa sunna mooy xawaarij lay doon dañuy xas ne kii ni yéefar la ndax ñoom dañuy jàpp ne képp ko nekk ci maasoo yéefar kon kii yéefar war a ci moom takfir ko ñaan ñu ànd ñoom loolu noonu ñoo xam ne duñ ko yéexoonloo waaye dañuy gis na nag war nañoo mën a génn ci ndax génn topp ndax dafa wàcc yoon ngir daal di defar justice ñooñu tuddal doxaat ñoom ñoom daal di am doole ñooñu ahlu sunnati wal jamaa ci jamono am na ñenn yoo xam ne daan nañu askan ko daf génn waaye mujj ko ni ko feesante bi waxee dañu gisee loolu la mu indi ci ay fitan dañoo delluwaat ci la nga xam mooy cosaan la mooy la nga xam ne yonent bi sallallahu jàngal saxaaba yi ñetteel mooy mu ne xuttaa turuq mooy ñoo xam ne nag seen génn yi fi bandi la rek moo leen di tax a la jamee kon ci lii moom ñoom dañuy jàpp ne képp koo xam ne koy defal sab wataa xalaas loolu moom jullit mënu ci wute mooy képp ko jàpp ne mbaa njiit bii man duma ko awma pas-pas moom sab wataa du ma ko toppal du ma ko déggal ndax dafa doon koo xam ne dafa dafa génn topp kooku wàcc na yoon ahli sunna sam amul téere bi dem ci téere sunna yi dul su fa duggee rek dugg ci baab bi gis ne wàcc na fa wàcc na fa yoon su fekkee ne dafay ñëw daal di jàpp bañ ko toppal bañ ko digal foofu lañ ko ne samu ataa moom ci képp bépp ngir jullit dañoo war a tas ci moom sam samu ataa léegi dañ ko war ndax dañ ko war defal béyee foofu nag a mooy muskil moo indi moo indi coow lu rëy lii moo diggante li nga xam ne moom mooy salaf yoon foofu ci mujjante dañoo wax rek benn bi daal di tra te indi ñu gis ko ci wuute gi am ci loolu mooy dañuy gis ne ña ñooy wax ne béy mooy samu ataa dañuy gis ne li nga xam mooy sama li ciy jublu mooy sama taa mooy laazim laazimil bay'a te loolu dafa ñëw ci xadis Anas bin Malik baana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala sami wa taa mooy jaayante nag yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci topp ak dégg loolu moom dara gënu ko leer ne foofu noonu lañuy lañu tuddee al bay'a mooy sama taa kooku daan ne kon man damay jaayante lu mu jublu mooy sama taa gi laa tuddee jaayante mooy damay fas ci sama xol ne kii dama koy topp dama koy déggal kooku kenn mënut a wuteeg moom ci wasunna moom donte dafa doon koo xam ne damay jaayanteel ku wàcc yoon la ndax benn mbir bi mooy foofu noonu benn am parenthèse la laal dañ ñu jëlee question yi mooy nit ki mën na wax ne man kii du ma ko di sama taala moo tax ndax yoon bi mu jaar baaxut ahlu sunnati wal jamaa gis ne soo delloo seen i pas-pas mooy ne ñoom dañu itibaar nit ko yoon ba mu jaar ngir ñëw daal di nekk ngóor duñ ko itibaar ci ñu wala boog toppal ko daal di koy déggal daal di wér wala boog duñ ko duñ ko itibaar mukk fii daal di koy mu mën a nekk koo xam day jiite jullit ñi moo tax am na benn wax moom ne waxu Cheikh Ibn Baz rahimahullahu taala ci wax ju matale mooy wax ju naan fa innahu mata tamma al amru li shaxsin muslim fi baladin ma an tariq al bay' al ghalaba mooy saay bu matee mooy nit ki saay bu ñëwee jël njiit daal jëkk li nga xam ne moom mooy nguur fi baladin ma mooy dëkk bu ci doon mooy fa jaar ci tariqatu bay'a foofu noonu lañ ñëw ne mooy ndax na ay nit xelu xel wal aqd dañoo daal di moom daal di jël loxoom daal di koy def njiit mooy dafa jaar yoonu normal ndax lislaam yoon yi faree amir imma de doon tariqatul bay'a waaye ahlul xel wal aqd ñoo daal di moom daal di ñëw teg seen loxo si xamante moom ne ko jël nañ ne diw sàngam ngeen war a jaayanteel ñu ngi daan jaayanteeg moom balaa fekkee di faatu noonu la Muawiya dafa kenn mooy mooy Yazid tayib imma dafay doon koo xam ne dafay jaayanteeg moom imma mun a istixlaaf amir yoo xam ne diw sàngam su dee jaayante leen moom noonu la Omar Xattaab noonu lañ ko fale su fekkee ne comme wax ne jaayanteeg moom moom mooy doomam la loolu la ñuy tuddee muy nguur dynastie moo tax ñu lay te buur bi jëkk ci buur yi moom mooy Maawiya radiyallahu anhu ak Maawiya tax mu def loolu ñëpp xam nañ ko ijtihaad la te sàmmal islam moo tax mu daal di koy def kon suñu jëlee ñaari anam yii nii moom mooy nit ki moom la ñu islam xam ne anam gu mooy lan mooy nit ka daal ñëw daal di coup moom la cheikh bi daal di boobu nag ci boo xam di dëxëñ bépp yoon bu nit jaat nekkul bu bu ñu légiféré moom dafa coup d'état moo xam dafa dugg ci politique dafa jaar ci yoon boo xam ne yoon bu wérut la moom lislaam xamu ko waaye la muy di xool bu ñëwee nag mooy am shawka mooy am manaa mooy am shawka am manaa mooy am doole mun a eh, digle ñu koy daal di yor mu am istiqraar mu état di ñu tuddee ko président fataw Cheikh Bourba Dieng fataw mi ne wa summiya raisan raisa jumhur wa wala ko tuddee ko malik tuddee ko am na shawka am na man am na doole am na mën a exécuter digle la tere mu am pouvoir bi ci loxoom dootuñu xool bi rabdi nazar na mu fexe ba ñëw foofu doot dootuñu ko xool te loolu dafa am xekma mooy su fekkee ne saa bu nit daal di jaaree yoon bu baaxut daal di ñëw ñu ne kii baaxut kon dootuñu ko jóge kon foog ñu coup d'état waat ko moom kon dootuñu jóge ci ay coup d'état ba di si daal tëj buntu boobu mooy yoon maam jaar baaxut lool moom yàlla dina ko lijjante ak moom waaye garab ñëw ba taxaw rek dinañ koy topp beneen mbir bi nga xam ne moom la nit ki daal di mën a xool moo tax loolu dañ koy fekk ci xadis yonente bi sallallahu ko ci téere bi tamit yonente bi sallallahu alayhi in ummira alaykum mooy ummira mooy dañ leen ko teg seen kaw mooy dafa forcé mooy nekkut seen choix beneen mbir mi mooy nit ki mën na wax ne o yoon bi sax baaxut garaawul nangu nañ ko waaye dafa mu am légitimité mooy faaw mu doon ko dañ ko war a fal ndax am ixtiyaar wala dañoo am choix suñuy fal dafa am dafa am ay conditions yuy fale mooy ki war a jiite jullit ñëpp Quraysh lay doon lay doon nit koo xam ne nit ko jub la saalix c'est ça koo lay

fi ma mën a jaar yëpp ngir daal di contester mu ne tegal fële benn bi rek lay xool mooy kii mooy njiit la ndax jotit la su booba ne ko nañ ko toppal daal di koy daal di koy dégg léegi loolu ahlu sunna ci wute mooy kii moom dañ koy toppal dañ koy jàppee njiitu jullit dañ koy topp dañ koy déggal ndax loolu dañ koy ko tuddee bay'a te ko tuddee bay'a am na fu mu ko bay'a ndax lii mooy laazimu loolu kese bay'a bu ne yaatu loolu nit ki mën ngaa jaayanteeg moom ci leneen nekku sama taa yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante moom ci leneen jaayante moom ci jihaad donte loolu bokk ci xam ne yeneen ne mën na génn yenn say sama taa ba tax ci la wax ne mooy bàyyi la fi rek mooy ne laazim bi mooy mbir am keneen ku ne la sama taa du bàyyi la moom dafa jàpp ne laazim shay laysa shay loolu mën nga ko dégg mooy ne mbir bi la muy impliqué bokk ñoom ñaar dañoo wute waaye moom mu daal di nangu daal di ne moom la kee nangu da koy nangu moom mooy li ma jiital yëpp moom du koo xas waaye nag lii du ko tuddee bay ñaar yi damaa jàpp ne seen wute su nekkee wute suñ ku mundee tuddee wute wute gu sew la te ñoom ñaar mën nañoo waxtaan na ñoom fa mooy baat bi ñu ñoom dañuy jàpp ne diw sànq bi dañ ko war a topp dañ ko déggal fas gëm ko su dugg la dañ def su tere war a bàyyi fekk nekkut lu xaraam ànd ak moom jiitu jullit la ñoom ñëpp ñoom ñoo bokk gëm loolu <laughs> fasandoo ko waaye kii ne moom dana bii dama ko tuddee bay kenn dama koy tuddee bay kële moom dafa jàpp ne bay a moom du tuddee du bay a lu dut moom la mu xool yoon ndax bay a yenn saa dañ koy itlaaq jublu ci yoon ba ñu jaar moo tax gis nga wax Ibnu Baaz bay a aw galaba mu gis ne bay a yi sax dañ koy itlaaq jublu jaar ngir far moom foofu la jëm moom daal ne bay bay a moom ki la muy tuddee bay a mooy ki nga xam ne dañ koo jaare ci yoonu ci li nga xam ne mooy ca notable yi ñoom ñoo ko def daal di jaayante ak moom kooku moom lay tuddee moom lay jàpp ne kooku la ñuy béyaa ndax moom la muy xool mooy yoon ba te loolu wéet na ndax ci charia dafay tuddee béyaa mooy tariqa bi ñuy jaar kooku moom loolu la jàpp mu jàpp ne moom kon de ah, la ci des nag moom du ko tuddee li nga xam ne mooy béyaa waaye nag moo ñoo bokk pas-pas amul lu ñu wute ñoom ci lañuy jëflanteeg nguur nguur yi parce que chaque soo demee ci li ñuy wax ni soo demee ci borom xam ñi nga ne gis ne jun juñ nañ ci ñoo xam ne dàq nañu itlaq bay ci lu koo xam ne yoon ba mu jaar ngir ñooñ baaxul ci arabe loolu mu nekkoon xam lu ci lu la nit ñoo noonu ngay fekk ci lu duroog waxu ki nga xam ne mooy Cheikh al Mursal Abbad nekk ay boroxam yu mag ngi si ne boroxam ko mel ni Cheikh Salih al Usaymin rahmallah gis ne dafay itlaq bay a nañ fatawam bi ci koo xam ne yoon ba mu jaar baaxoon mu ñu jël exemple ci Namuzaj ci li nga xam ne mooy Algérie ngay seen boo xam ne bari nag masala bi sax dañuy gis ne duñ ci nekkul dañ ciy xuus xool boroxam mu asuna gis nañ ci masala bi ñetti ñii mu tawaay ñoo xam ne aslan dugguñ ci masala bi bay xam euh, taala mel ni nekkut loo xam ne leen a gaar dugguñ ci ndax da ngay gis ne gaaru leen am ñoom da leen a gaar ñu daal di dàq li nga xam ne moom mooy tuddee ko bayaa waaye nag wutewuñu ahlu sunna ci nañuy jëflanteeg amir bi loolu mooy dal cheikh arabia mooy dal cheikh yi nga xam ne mooy Ah, Cheikh Moussa Ben am ñoo xam ne gaar ñu daal koy tuddee béya loolu moo feeñ ci kalaam li nga xam ne mooy Cheikh a Jamiri rahimahullah la ñu question Cheikh Hassan Ousaymin ak li mooy feeñ ci kalaamu Cheikh Salih Ali Cheikh rahimahullah léegi mu def keneen koo xam ne nag moom dafa wàcc yoon ahlu sunna jaba kon ñaar ñi moom seen seen masala moom lu naq lu lu famille famille mujj nekkut luy tàqaleen waa sunna ak waa bidaa ndax soo xoolee baax ñoom ñaar am la ñu wute mooy ci ci wa lañ koy tudde soo dee kii moo am dëgg kii amul dëggit du tax nga yegg ci nag ne kii génn ci sunna kii kii mel nga ci sunna ndax lay cosaan ahlu sunna jamaa dañ cee dëppoo ñoom moom nag ñetteel bi ñetteel mooy ka nga xam ne moom dafa ñëw jàpp ne diw sàngam yi moom du ko amula ko fekkuma moom toog ak dégg lu tax mu ne ndax yoon bi mu jaar baaxut lu tax ndax amul légitimité lu tax ndax moom du ñu àttewoo ci téere yàlla bi moom mu ne lu mot sam wataa mooy lim ci jub mooy tamit du ma bayya ah. kooku laa chaque ne wàcc na yoon ahlu sunnati jamaa kooku wute naag kële wute naag ñaar ñi le ci la mu fas kooku moom coosaanu mbir joo xam la daal di dàq moom la ñu ne du sàmm wa taa kii su nekkul da ngay topp ngay dégg bu ne ma koy topp pexe bi ndax yéefar bi tamit xatta su fekkoon daf ñëw daal di dinañ ko topp déggal ko ndax amuñu pexe daf ñuy jiif loolu pasu si moom sa topp ak dégg kon kon dañuy gis ne moom dafa yemale yéeféer bi ak jullit bi ñu waxoon ci njëlbéen nga ne soo xoolee lu suus dañuy gis ne ñoom ahlu sunnati wal jamaa dañuy bi ak jullit bi kon kooku moom wute nag ñaar ñi amul keneen ku ñeenteel bi nga xam ne ëppal ci mbir mi mooy day jàpp ne nag moom la muy tuddee baya dañuy toppee njiit ba xam ne daf ñuy digal lu baaxut noonu lañ koy toppee kër ba sax dañuy ay ci ne su ma njiit bi na rayal ka nga xam ne moom mooy ak opposant dama koy rey loolu baatil bu nekk ku xam salafiya doo ko wax nag toppee ci marché loolu marché la loolu trahison la moom su jaaree ci yoon bii ne leen damaa nangu loolu may ñëw mu wëlbatiku nag nga ñëw mu ne ko dama koo mu rey mu ne reyal diw ma rey nga ne dama ko teg ci ida bu yeele xalifatayni faqtul axara minhuma loolu la fekk ne baatil la lu jahl la kon ci dënk <laughs> lii mooy li nga xam ne moom mooy tàqale yi nga xam ne mooy am ci dàqale day ak subhanahu wa taala ci li ma seetlu ci wax ñi ci wax ñëpp cey at mooy ñaar yoo xam ne seeni wax soo ko xoolee soo ko doon topp topp ko topp ko wute gi mën naa doon lafati su nee du lafati tamit di mu nga ne kii moo waaye nag doo mën a dogu ci kekku ne mu du salfi cim am ci koo xam ne moom la muy waxoon génn na yoonu salafiya moom ci bu bunt bi donte yenn saa yi nag ñi ñu jaawale ñaar ñi nga day gis ñaar ñu jaawale ñaar ñi ko nga xam ne moom dafay jàpp ne kii daa war a sabota moom da koo jàpp da koo fas lépp lu ñu war a jëm ci jiir ji la ko gëm waaye nag dafa jàpp ne sagam tariqa bi ne ko béya mu du ko tudde béya loolu ay boroxam yu mag tàbbi nañ ci keneen koo xam ne moom dafa jàpp nii moom sekkul ak ñoom lu dut ne dañ ko yilif rek dañ ko forcé su amoon moyen sax daal di génn ci ñoom génn topp day tëj génn kooku moom génn yoon ahlu sunna ahlu sunna jama gëmuñu ne ñii amoon doole dañ génn déedéet da leen topp leen déggal donte amoon nañ doole ñu mos a génn ci ñoom du leen jéem a soppi ndax yeneen moo ñu waxoon bu leen xëccoog ñoom seen i seen i mbir moo ñu waxoon muñ leen ba ngeen dajeeg ñoom ba ngeen dajeeg man fil xawub kon lii mooy tàqale bi nga xam ne gis naa ko te moom laa daal di jeexale téere bi nekkul lu may insisté na nekkut moom a gën a yitteel bu ñu yitteel mooy taqrir bi ci lan ci as-samu wa taa mooy nit ki xam lan la war a nan la war a jëflanteeg nan la war a doxalee doxalee ak ay njiitu jullit ndax wàcc yoon boobu li muy yàq kenn xamut mu toll te jullit ñi yàq googu ñu koy ñu ngi koy dund ba tey tàmbalee ci Ousmane ba jamono ñu ngi dund conséquence xatta tasaaroo xudoo xéyroo yi pas-pas yi am ci ci diine ji foofu la tàmbalee waxuma nag li nga xam moom la ñuy dund tey ci xam ne dëkk yi nga xam ne génn nañ seen i njiit jullit moo xam Libye moo xam Iraq moo xam Syrie moo xam Tunisie yàqute yi nga xam ne moo fa am kenn xamul nu mu toll ngir wàcc gi ñu wàcc jàngaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di topp ñoo xam ne leen tax a jóg rek mooy le pouvoir ak yoon bu ñu mënti jaar ko x itam ñoom seen yoon nekku ca ndax ñooñu li leen tax a jub moom mooy imaratu dunia moo tax indi al izina bi salaam ba mu joxañ joxañee lu mel noonu jàpp naa ma xaale ma fasit fa lay dellu Cheikh Islam Taymiyya rahimahullah dafa am ay da ko delloo mbir moom leeral ci tegu ci alquran sunna déedéet ne liy cosaan liy maslaxa mooy maslaxatul axira foofu lañ jiital ci maslaxatul dunia wallahu alam macha allah macha allah barakallah fik eh, am na am na solo lool lool lool eh, ñu ñu dugg si question bu sopp incha eh, dafa am ñu nga xam ne dañ naan maanaam dégg ak topp loolu daal njiit bi nga xam ne moom day day day day àttee charia moom kase kase kase kase lañ ko war a defal topp njiit bi nga xam ne moom day àttee charia moom kase lañ war a topp waaw ñooñu lan lan lañ leen di wax ñi nga xam ne loolu la ñuy wax. waaw macha allah loolu mooy li leen mooy li ma jiital lépp ci wax ji yenn saa yi day ay débat yu am yoo xam ne fekk la dañ ko bu yàgg mais dañuy changer tur yi rek daal di continuer di wéy di débat fekk dañ suñu delluwaatoon ci cosaan la mbir dafay leer nañ mooy njiit bi nga xam ne attewul sharia ñaari njiit la mën a doon mooy imma atte ga muy ñàkk attewoo sharia daal koy jëri d'islam kooku wax nañ ca njëlbéen kon ko fi ilahi min al-burhan kon kooku génne islam moom kon kenn du ko topp kenn du ko dégg mooy su fekkee ne moom ndax l'islam ba muy ñëw duñu wax kan nañu topp rek ñu déggal tëgg ko ci attewoo choré wala ñàkk wax ko teg mooy lan ci ñaari mbir yi mu ne kon su fekkee ngir ba ñuy at la ñuy attewoo mu wuteeg l'islam da koo attewoo ko génn la chaque ne ku ne du ma jaante mënu kooku ko toppoo ñu ko dëgg yoon ahlu sunnati wal jamaa waaye su fekkee na mu atte woo lislaam atte la boo xam ne génn ko ci islam te lu mooy cosaan ahlu sunna ci baab bi mooy ahlu sunnati wal jamaa dañuy tàqale al xukm bi xayri ma anzala dañuy tàqale la cay islam am na anam gu muy génn ci islam am na anam gu mu dul génne ci islam kon su fekkee ne yow da nga ne man njiit bii de ni muy atte woo lislaam nii mutlaqan su fekkee dafa atte woowut sharia rek xalaas lu ma toppal dama génn nga wàcc nga wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñu ci wax nañu bu leer yakunu min ba'di umara la yastannuuna bi sunnati wala yahtaduuna bi hadiyi sama ginnaaw dina ñëw ay ñoo xam duñ topp sama njub duñ topp sama ku topp njub yéen si yaa ngi attoo sharia mën na nekk donte benn yoon la wàcc ko yoonu sharia wax nañ la salaf saalih dañu dajale seen i njiit wax ku noo xam dafa doon jël xajjay bu yusuf doon rey doon rey saxaaba ndax rey saxaaba loolu attoo sharia la c'est que loolu nga doon attoo sharia kenn du ci yonente dañ doon tardel ñi nga xam ne mooy julli yéen suñu xabaare nañ yaa ñëw ci ginnaaw ay ginnaaw ay umara yoo xam dañuy axiruuna salaan waxtiha dañuy fekk julli ñu daal koy tardel ndax fekk julli ne jëlle ko ci heure loolu loolu atte wa charia la loolu mënta doon atte wa charia ko atte wa charia doo jénne julli ci waxtaan charia bi gën na say sàmm julli inna salata kaana al muminin kitab mawquta yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko saxaaba yi saxaaba yi dund nañ ko saxaaba yi dund nañ loolu ak ñenn ci banu umayya ndax dañoo jëm topp jënuy topp bal am na ñoo xam ne sax ci pas-pas li ñu daal di koy jaxase ndax lan ban àtte woo charia moo gën a mag àtte woo charia ci ci pas-pas ndax charia bi gën a rëy bi ñu gën a defar mooy pas-pas Omar bin Abbas ba ñu ñëwee ñenn ci ñoom lañu lañu tabdil lañu changé mooy pas-pas bi yemuñu ci changé pas-pas daal dañ ne sax rek faaw ngeen dem topp ñu ci lii mooy daal di ne yàlla suñu borom moom amut ay melekaan daal di jël li nga xam ne mooy yàlla du wax ne ku waxut ku wax ne yàlla day wax mais alquran gi waxu borom bi la ñu jël la teg dóor ñu rey ñooñu loolu si attewa sharia la nan la Sadou Sall def ak moom mooy sama taa toppaleen ak déggal leen da ngay gis ne doon lu wér tege ci xam-xam ne ku attewul sharia rek xalaat duñ ko toppal duñ ko déggal loolu la rek mooy yaa ngi dem ci beneen yoon bu nekkul yoon ahlu sunnati wal jamaa ñaari salif yi ci werante léegi mu des nag ah ne la nga jublu ci ne attewoo sharia mooy ñii dafa attewoo sharia anam goo ne génne ko ci lislaam ah su boobaa ñu ne lii nga wax ni moom mooy mooy su fekkee ne lii nga wax noonu amee kon kooku kenn du ko toppal kenn du ko dégg mu def nag yow ñii ñan ngay tuddee ni atte wuñu charia wala boog ñan ngay tuddee ne ñoom seen atte charia gi ni doon daan dem jël islam mooy fekkee njiitu jullit ji ngay wax mooy njiitu jullit xam li ñu xam ci li borom xam ibbe nekk ca mu nekk seen foto mooy ni génnewuñu leen ci islam kon di nga seen atte gi atte woo charia la ca feeñ mooy ci zaaxir bi mooy fus fisq la mooy la yàlla suñu borom wa man yaxkum an allah fa ulaykum kaafiruun fa ulaykum alzalimuun fa ulaykum alfasiquun abdullah bas waajo naan kufrun doona kufur laysa alkufru la tasabun ilay ak ci wax yu gudd ak ci euh, loolu dañuy dugg ci beneen débat mais li wér ñu taxdis tahqiq mooy ne anam gi nga ant atte woo ñoom nekk anam gu leen génn islam laal la mu am

waaw. macha allah macha allah kon kon leer na yaakaar naa ne lii moom wax dëgg yàlla leer leer na lool eh, mooy ne atewol sharia sharia du doon lu xam ne day doon eh, lu nga xam ne dañ koy teg si kawam bañ naan kufur la ñàkk atewoo lool duñ ko wax duñ ko wax ba ba mu doon lu nga xam ne moom day génnee nit ki si diine loolu dañu leen yóbbu si question Eh, mais bala lool incha allah mbokk yi ñu fàttaliwaale mbokk yi ne eh, livre bi mën nañu ko télécharger ci rgrsenegal.com eh, ni ngeen ko déggee noonu rek rgrsenegal.com livre gratuit la na si ñëpp njëriñoo incha allah ñu jéem ko télécharger traduction yi mën na nekk ak réseaux sociaux ak tey jamono ji technologie fu mu topp fu mu toll ñu fexe ba traduire ko incha allah mën ko mën see njëriñoo ñu topp stop Euh, kon dégg-léegi dégg nañ ne ñàkk atteo sharia dégg nañ réponse bi si waaye ndax dañoo bëgg a xam ndax euh, maanaam atteo démocratie est-ce que loolu si boo xam dafay doon kufur automatiquement est-ce que loolu day doon euh, luy yéefeeloo nit ki automatiquement barakallahu fiik loolu dafay delluwaat ba tey rek mooy li mu doon sànq ba tey baat bi lañ changé waat rek parce que yenn saa yi am na ñoo xam ne noonu la ñuy tiitale ñenn ñi mooy dañuy taqriir al masdar bu mu leer ñu daan indi beneen baat ndax foog ne baat boobu nag lislaam moom maanaam bi ci baat ko teg manaatul kufur teguñu ko ci baat bi ko tuddee li ma jub si mooy nit soo attewoo leneen lu dut l'islam wala boog galaa di ñëw nañ jël démocratie du peuple par le peuple et pour le peuple nga tuddee loolu suuraa du tax mu dagan mooy manaat kufur bi delluwut ci baat bi mu ngi dellu ci xaqiqatu mbir mi mooy mbir bi ci lan lay lan lay moo tax mu doon kufur kon nañu xool démocratie suñ koy dugal ba tey ñu koy dugal ci al xuq bi allah képp ko da ngaa xas mooy da ngaa am pas-pas daan ne al xukm li xayrillah mooy da nga jàpp ne keneen moo war a àtte ku dul yàlla am pas-pas boobu kooku la fekk ni yéefar nga te loolu lañ ñu doon wax ci al xukm bi xayri ma anzal allah kañ la al xukm bi xayri ma anzal allah di génn nit mooy su fekkee nit ki dafa fas ne am na keneen ku dagan muy àtte ku dul yàlla wala àtteem bii nii bu dagan la wala àtte leneen lu yàlla wàccewut ak te lu yàlla wàccee moom moo moom moo yem kon kooku day gis ne pas-pasam moo ko génnee ci lislaam pas-pas bi mu am ci xukum bi xari mazalak loolu mu ngi tuddee démocratie su ba day doon kufur waaye lii maanaam bi nekkut tur bi ko jox mooy la muy la muy tegtale mooy pas-pasu ne gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple xëy na xukmu illaa lillah nga déedéet yàqu yàlla rek moo waat keneen ñeneen mën nañu àtte kon loolu yéefal mais su fekkee mbir dañ ko tuddee démocratie waaye ñu xool ne aslu ba soo koy def loolu moom jàpput ne li muy def ni dagan na wala jàpput ne moo gën sopp mu borom bi waaye dafa jàpp ne yoon la rek boo xam ne moom ci la war a jaar waaye yoon saay sa daa bëgg nekk au pouvoir rek kenn du ko wane kon yéefat la kon ba tey dañuy delluwaat mbir bi ci cosaan la duñu xool tur doo ñëw ne démocratie la xalaat jeex na dañuy xool fekkoon da ko tuddi shura rek ngay def ne ñeneen mën nañoo ñëwoon seen démocratie tuddi ko shura <laughs> da naan lañ def baax na déedéet dañuy xool la mu tuddee démocratie lan la su fekkee ne ko koy def mu daa am passe passe daan ne lii nii muy def ni dagan na ci lislaam mooy amut bàkkaar bu ca nekk wala muy atte moo gën wala yàlla sunu boroom mu war a atte ñor waa atte mooy nit ñi mu gëm loolu kooku la sekk donte defu ko sa yéefal roof na su defee waaye su fekkee nag suñu xoolee la muy wax mooy ne yàlla sunu boroom moo war a atte loolu la ay jëfam wane lépp la wane waaye mu gis ne ni yoon la moom lañ cee war a lañ cee war a jaar rek su boobaa kooku noonu kenn du ko wax ne kon kenn du ko toppatoo di kon nit ko delloo ca ci kenn du ko toppal kenn du ko déggal soo ma wax ne kooku ko dem tam naa ko du ca bu ca nekk ndax bi dañ loolu du du yéefar su nam duggee ci mbir mi da koo yéefarloo kooku amul samata su fekkee nam ci duggee yéefarloo ko su boobaa nag ba tey noo ko munti tuddee tuddee ko nga la neex tuddee ko libéralisme tuddee ko c'est-à-dire ko démocratie tuddee ko laïcité l'islam la muy xool mooy fa mu xool foofu soo dellu woon ci ci alquran del sunna yonent sa dox dox fekk baatu démocratie kon biir am na foo ko delloo yow ay gis ni dalay wax ne d'accord naa ci alxukm da dem nga kufr duna kufr bu delluwaat ne la démocratie mais démocratie wax noo doone kufr yàlla fa lay delluwaat mooy lan ci alxukm bi gayri ma Allah bon li ngeen def pour ma delloo fi foofu ma delloo foofu nag pour nañuy waxtaanaat ci kañ la ñuy wax mbir mi du yéefar la wala wala boog ki ko def nekk na yéefar wala nekkul yéefar suñu xoolee daal dëppoog waa ji dama koy def ñoo xam ne kon kii moom xalas su fekkee dëppoo nag ñu ne del desaat la ba mooy ne kon kii sagam jullit la ba tey dañ koy toppal liñ ko dañ koy dañ koy déggal tur ba du ci changé du changé en tout bi ndax islam teguloon xukm ci tur boo xam ne tur bu bees la tur bu yees la jox dañ koy jox allah macha allah kon kon daal njiit bi moom mën na eh, di àtteewoo ab mbir bu nga xam ne jëmmi mbir bi moom kufur la sans moom mu nekk kufur su nekkee fasu ko fasul ne loolu moo gën wala mu tolloole ko wala mu daganal ko. Eh, barakallahu fik léegi li ñu bëgg comprendre kon mooy kañ la kañ la njiit kon di mën a nekk eh, comment kañ la ñuy mën a yeefeeloo ak nji ab njiit. ci ci d'après borom xam-xam yi borom xam-xam yi ñoom lan la ñu wax si lool. ba xam que amoon na ay cas concret est que amoon na ay cas concret euh, yu nga xam ne mën nañ ko andi te sax ba mu amoon ba mu amee yan yan conseils yi la maanaam borom xam-xam yi di joxe si cas yu mel noonu. non bala ku xal ñu a génn tuuti donte loolu di mag ñëw doon doon na li nga wax nii ma indi ko ci ci xal li nga xam ne mooy kañ lañuy lan mooy génne njiit ci lislaam mooy liy génne nit ci lislaam loolu beneen mbir la boo xam ne bokk na ci ko indi ci fikre nit ñi mooy seen xot waaye ne ixwaanul muslimin ñoo def def ci bopp nit ñi suñu waxee al xoq bi xayri ma kenn ku dul gouverneur dama <laughs> jàpp ne li bi ma anzalallah laal ku am na ñoo xam ne danaa gis ay jamono ay côté 2007 mu doon débattre rek ñoo xam ne ñoom fikre al xawaarij Euh, à l'époque bi nga xam ne Europe amoon na li da leen bàyyi liberté nga xam ne da leen doon xam bu baax waa Belgique te doon débat lu bare bare bare bare soit ci plateforme forum yi wala ci paltook am na ñoo xam ne nan traduire al ma la yaxkum nas Allah celui qui ne gouverne pas parce que seen seen seen fikir li ci ñëw rek mooy gouverner da jàpp nañ ne mbir yi moom kami ci kam kañ koy kañ koy ka mën a àtteewoo lu dul yàlla wàcc rek moom mooy mooy gouverner ba dañoo jël xoq bi daal koy tënk te xukmullahi subhaanahu wa taala mooy lépp lu yàlla wàcc ci ñun ci ay ndigal ak i tere moo dañ tuddee la ahkaamu sharia soo demee Cheikh Moussa Ali mooy ahkaam yi mooy yàlla dafa am lu mu àtte ci ñun mooy dalaa tere la loo ma ñëw àtte ci yow dalaa digal mbir loolu la def ci yow mooy képp koo xam ne yaa ngi jaaloo la ba ngay jaaloo àtte woo yàlla ci yàlla mosul àtte woo li nga xam ne moom la yàlla wàcce loolu la xawaari ji daal di dégg comprendre ko bu baax moo da ñoom ñu daal ne wa man lam yaxkum ma anzalallah yàlla nee na ku àtte wóor lu yàlla wàcce yéefar nga kon moo tax ñu daal di say jaar ne képp ko def bàkkaar yéefar nga noo tax saxaaba ñëwee di waxuñu leen ne da ngeen waxuñu leen ne loolu li ngeen wax ne du xukma de waxuñu leen ne non li gouvernement tax dañ leen a wax ne laysal kufru lazina tasawwuna ilayhi waaye kufru ñu doon ndax xam nañ ne aaya bi dafa général ci képp koo xam ne atte woo atte téere yàlla bi atte téere yàlla bi delluwut ci li nga xam ne moom mooy li ñu tuddee xuduut xawaarij asr ñoom fa lañ ko tënk ñoom ñoom suñ waxee xukmu laa rek fañ koy delloo te loolu moo dem sax daf ba yóbbaale sax yéefar yi xeexu lislaam mooy suñ tuddee sharia rek la ñuy xalaat mooy dagg loxo mooy lan ku sàcc dagg sa loxo ku njaaloo ñu daal lay ñu daal lay caw lapidation alors que loolu soo koy seet xuduut yooyu dafa ñëw sax pour ñun ñu respecté xukmu la boo ko ni xukmu laa demee la ko tax a mooy nit ñi respecté xukmullah mooy yàlla dafa ñëw daal di teg dagg loxo ba ngir dagg ay loxo loolu nekk jubla sharia mooy jubla sharia mooy nit ñi bañ a sàcc mooy atte wuteer yàlla bi ba duñ sàcc ni wut ngir ñu di caw da leen a ngir ñu daal di jaamu ñu baña a tabbi ci njaaloo xam ne lay cosaan lay raa bi sax moom mooy xukmullah ñu respecté nga gis ne xawaar bi ak dañoo jël mbir mi ñoom jàpp ne mbir mi moom suñu waxee xukmullah rek mooy ñoom ils sont même pas concernés gouverneur bi lañuy ñuy xalaat alors que moom la dañuy gis ne ci pas-pasam ci doxalinam ci waxinam mi ngi ciy wàcc xukmullah bu yàgg de suñ jëloon aaya daal di koy taamim daal ne wa man lam yaxkum nazala moom lañu njëkk a takfir bala ñoo takfir kenn bala ñu yëfarloo kenn yëfarloo ko wax ne ne nekkul kufr gi ngeen di xalaat mooy chaque képp ku def bàkkaar wàcc nga xukmullah moo tax kenn mënta yëfarloo képp ku wàcc xukmullah kon suñu waxee ñàkk atte woo li yàlla wàcce lépp soo see aay tax mu wàcc sabab sababu nuzul ci aay boobu noonu ci al yahud léegi dafa dellu ci ñoom bàyyi gi ñu bàyyi bàyyi àttab yàlla ci xaw a daganal yoonalal li nga mooy njaaloo ci ñenn ñi mooy dañ naan jël su fekkee ne ki ki njaaloo euh, ku baax la wala boo ko ne noobu ñoom ñu jël ko daal koy teg ci mbaam jiwale ko te mu doon defal loolu daal di def këriñ seen ñu la seen yi waral leen daal di ñëw di bàyyi fekk keneen fi daal di koy lapide nga da koy tabdiil ak te yàlla bi nga xam ne képp koo def ci àtte bi yàlla yéefar mooy tabdiil mooy yàlla wax lii nga daal di koy wéccuk leneen daal di koy échanger taxriir mais loolu dañ ci ñëw kon li ñu war a am xam mooy ne suñu waxee xukm al xukm bi gari mazallah nekkut gouverneur yi kese lay wax ñëpp lay waxal kon nit ki kañ lañ koy wax ni moom bi su àttewoo li yàlla wàcce wala bu su àttewoo li yàlla wàcce yéefar la mooy su delloo ci anam goo xam ne dafay weddi atteb yàlla bi mooy atteb fii mais nit su naa di nekkoon këram musta doon gouverneur ab menuisier la mu daal di taxaw nit ñi daal ne naan sàngara dagan na kooku tàbbi na ci kéefër gu mag lu ko tàbbi ci kéefër ndax weddi na xukmu yàlla daf koo weddi lu mu ko weddi mooy ne yàlla def na naan ne xukm mooy dagan na donte naa du moom ki naan sàngara gi daal naan sàngara bi naan ko di ñu ne ko sàngara gi daa xaraam mu ne xam na daa xaraam mënu ma koo bàyyi kooku jullit la kële musta naan sàngara te sàngara gi dagan na kooku mooy yéefar bi bàyyi bu baax mooy sew-sew gi nekk ci loolu ak te su ko comprendre ni muy comprendre masara bi nii xaakim bi moom ku ñëw daal di njaaloo mu daat lay mu daat lay dóor wala mu tëj la kaso a la def dara safar mu bàyyi la su ne ko ndax li mooy xukmu yàlla mu ne déet xam naa lii du xukmu yàlla waaye nag dëkk bii dana nekk di ko ne kon mënu koo appliquer loolu mënuma appliquer duur wala boog mënuma appliquer appliquer yi nga xam mooy xaakim boobu wet duut xukmu yàlla te lu mooy mënaat moo tax nekk ku ci am keneen comme doo ab xaakim musta atte woo dara taxaw fële jàpp intellectuel la naan ah, vous savez ba ça c'est sauf, c'est bon, vous savez, faut, faut pas être sauvage quand même, ça, c'est des choses qu'on a dépensé comme intellectuel sur intellectuel de fait. <laughs> te mu saate kooku moom mooy yéeféer bi ko weddi na bu borom bi bi nga xawaar yi ak suñu mbiri moom gis nga kële ñoom dañ koy jàppee ab jullit waaye keele yi taxaw di ko yëfaloo wat soo jëlee xaakim bi gis nga su fekkoon ne kon xaakim ngay jël topp mbir bi nag léegi nag topp ko mu doon luwaa yu bàyyi ci luwaay yëpp nga na ci yoonu yàlla waaye soo xoolee moom pas-pasam jàpp ne lii nag kot mooy yoonu yàlla mooy dafa tabbi su fekkee ne dafa indi yenn mbir mooy mu daat ne lii nag yàlla moo ko indi moom mu ne lii yàlla moo ko indi mooy dafa ñëw foofu mu def tabdi tawxid ndax te soo xoolee maanaam bi mooy takdir mooy ku def tabdi def nga takdir mooy dangaa soppi li yàlla wax mooy weddi nga ko indi fa leneen fa waylun lilladina yaktubuuna alkitaaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله moo tax Ibn Abdul Barr li war ak tabdil mooy lan mooy nit ki daal di indi mooy indi daal di xam mooy charia indi ab daal koy askanale charia wute nag al istibdal indi benn mbir bu bees moom nekkul ci charia mu askanale ko charia mooy Cheikh Sane Sëñ Raxmatullah ne soo doon xool charia ñett yi lay dellu mooy xam al charu al muawwal ash-shar'u al-munazzal wa shar'u mubaddal ash-shar'u al-munazzal mooy yàlla li mu wàcc yéen shar'u ma ko wàccee ci moom ash-shar'u al-mu'awwal mooy sharia boo xam ne ci ta'wil yi lay jógee mooy kii moo ko ta'wil mooy comme fuqaha la plupart mën nañu wax benn mbir jàpp ma xokk borom si xokk borom bi kooku kenn teg fi nit mooy ñoo ñoom ñoo ñoom ta'wil saa yi mën a yóbbu ci mbir mi aj soo doon xool xaqiqatan du def xokk mu borom bi moom nag ash-shar'u al-mubaddal mooy da ngay jël ne mbir mi sharia la ne ci borom la jóge te loolu moo dal al yahud ak nasara moo tax ibnu jarir tabari ba ma ñëwee wa man la yaxkum inda ba indi bokk ci borom xam si ñëw saraf saaleh seen wuti jam bi ci alfaq nekkut ixtilaaf boo xam ne bu la ku nekk daa indi benn rek fa mu ko mujjale mooy ne ñu nag su waxee nag aay yii xam ngeen ne ci yahud la wàcc ak al naka ngeen def bi ko wàccee di ko teg ci ay jullit lan lañu wax mooy dañ koy teg ay jullit selon noom nañ ko attee su ku wàcc ku bàyyi sore ay yàlla bi comme ne ko al yahud ak nasara bàyyee daal doon yéefar comme lañ ko doone mooy lan su fekkee da nga indi ab sharia bu bees dañ ne lii ci mooy sharia yàlla bi kooru yéefar nga su fekkee da nga daal di weddi sharia yàlla bi yéefar nga su fekkee da nga àtte woon sharia jàpp ne moo gën sharia yàlla bi yéefar nga su fekkee da nga àtte woon sharia jàpp ne sharia boobu moog sharia yàlla ñoo yem yéefar nga su fekkee da nga àtte woon sharia yàlla jàpp ne sharia bi boo sharia bu àttee dagan la yéefar waaye su fekkee da nga koo àtte loolu yëpp ànd ak gëm ne sharia yàlla mooy bi wér li ma indi nii nekk kon loo xam ne lu dagan la suba kooku du génn ci li nga xam ne mooy moom mooy lislaam te loolu nag dafa valable ci gouverneur bi ku nekkul gouverneur kon lay génne nit ci lislaam mooy liy génne gouverneur lislaam mooy lan mooy mbir yi nga xam ne lislaam dafa dafa jane lii yëf kiifar la masalan su fekkee gouverneur bi daa fa su juutal ab sanam kooku yëfar yi xam ku nekk gouverneur su su idol yëfar nga wala mu def loo xam ne ci jëf ji jëfi yëfar la mu ngi tuddee al kufru amal al kufru bil amal mooy nit ki mu daal di jëf jëf joo xam ne lislaam dafa dogu ne lii yéefar la mooy comme sujjóotal sànnal saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala saaga lislaam loolu képp ku mun def ba mu doon yéefar nga su fekkee nag mbir ma doon bàkkaar la doo ci génn mukk ci lislaam lu dut ne dafa làmbuk pas-pas loolu mooy aqidatu ahli sunnati wal jamaa al xawaarij te dëkkul aqidatul murjiya dafa mbir yoo xam ne ci jëf ji ci boppam kéefër la en soi képp ku ko defee yéefër nga mooy jëf ji dañuy xool rek soo ko defee yéefër nga boobu ko tàbbi yéefër nga moom mbir yoo xam ne nag dafa dellu ci cosaan la mooy bàkkaar la te al xukm bi gayri manzar la bokk al xukm bi gayri manzar la képp ku wàcc yoon ci yàlla wàcce kooku day cosaan mooy bàkkaar la lu dut lu dut nga daal di nga daal am pas bu koy jëlee ci bàkkaar yóbbu ko ci kiifir loolu imam ahmad di wax nan da duñu yeddi duñu jiifirloo kenn bi zan bi maanaam istaxil imam Baay loolu la ko réparé ñeneen di borom xam-xam luñ ci bi zan bi mooy zan bu boo xam ne doolal kufur akbar ma nekkul jëf yoo xam ne jëf yi kéefar la wala su kéefar la kon al xukm bi gayri ma anzala Allah ci attewoo leneen lu dul sharia te li ñu koy génne ci lislaam mooy suñu xoolee ne anam gi mu attewoo sharia daf koy génne tam te kooku ka ñuy wax al xukm mu xaq bi nekkul gouverneur nekkul gouverneur bi kese li nga xam ne boo xam ne bu bu yaatu la euh, euh, moom dafa laaj euh, risaala léegi ndax am na ay boroom xam-xam yoo xam ne mos nañoo yéefarloo ay ay njiit jullit ak lu tax ñu leen di ñu leen leen di di yéefarloo wala ba nga xam ne ñoo jiite jullit ñu mën nañoo jël masal ci wàllu xukm wala Gengis Khan bo amiru xam ne dafa ñëwoon daal dominer jullit ñu génnoon benn livre bu doon tuddee Yaasir boo xam ne jullit lañ ci nekk dafa lamboo tabdil ak takdir mooy lan ñoom a jëmoon sax ci moom c'est comme ne kooku noonu euh, amoon ay euh, ne yàlla la c'est le c'est le fils muhim téere bi nu ci def di cee indi tawraat injil ak lenn loo xam ne moom mooy seen sen seen seen seen i seen i kas ñooñu jëloon téere ko attewoo moo tax ibnu kathir ci al bidaw nihaaya wala ci tafsiram muy wax ne yuqaddimuuna ñoom dañoo ne loolu lu lu lu lu lu lu jugee ci borom bi la mooy dafay nekk tabdil da ci moo tax boona xam lislaam yi yéefar loo leen yéefar loo ñoo atte woo téere boobu ndax atte woo boo xam dafa làmbook luy nekk kéefar la su fekkee ne ci muasiroon asek am na ay borom xam yoo xam ne ci ku mel ni Saddam Hussein wala Qaddafi am na ay atte kéefar gu dara ñoom lu tax mooy ne nekkut ne jiif ñi dañoo àttewoo leenu charia waaye dañoo wax ay mbir xam ne kéefar bu rëy la soo jëlee baasi ya rek doon wax numinu bi baasi rabban wa bil arabia diinan la na numinu bi baasi rabban la sharika la wa o kama kama qaalu al baasiya li mooy wax ji ci am fesi mooy gëm nañ al baasiya mu nekk sunu diine wa mu nekk sunu boroom amut beneen boroom gëm li mooy panarabisme bu nekk suñu diine amul beneen diine loolu yóbboon Qazafi ba mu weddi ay maalumina ne bi darura xatta xaj bor naa di koy takfiir ci loolu Saddam Hussein tamit nas yi ndax am na guddi gu amoon ci yenn boo xam ne monsieur Baye amoon taxawaay bu wuteeg boo xam waaye rek loolu teewut ba ñu defee loolu tamit waxuñu nit ñi encouragé nit ñu génn ñoom génn topp wala daal leen di ndax li nga xam ne mooy génn topp xatta su fekkee ne njiitu njiit bi da doon yéefar sax warta doon lu dul ci ay dawaabit leer comme ni ñu ko indee ci li yori ci fatawa Cheikh Ibn Baz yeneen borom xam-xam am xam ay dawaabit leer yoo xam ne li ko tax a jug mooy ba dawaabit mooy daal di sàmm sàmm jullit ñi sàmm seen diine mooy li jiitu mooy du ñu sànni seen lu leen di lu leen di lu leen di lu leen di axat wala fekk foog condition yi daal di mat sax su fekkoon yow war a génn ci njiit boo xam ne su condition bi ma doon kenn waru sax kenn waru ca génn sinon fitna lay fitna lay fitna lay doon mën nga jël tamit exemple boo xam ne koo xam ne moom yéefar la aslan muy Bashar Asad an-Nusayriya borom dañoo ijma ne tax boo xam ne jàpp ne Bashar Asad yéefar la ila ndax pas-pasam ak jëf lépp yi kéefar la waaye loolu taxul woon boo xam xataa ba waa si sax dañoo tere nit ñi génn ndax règle matut pour ñu mën a génn te yàlla à chaque fois day mooy moo leen woon moo leen wan yàlla dafay wan nit ñi ne la xam ne di wax jëlee ko ci Arsenal mooy dëkk xoolal Syrie ni mu mel léegi xoolal mel léegi xatta Égypte Tunisie man xam naa personnellement ñoo xam ne seen le prof narrative violé ñu benn mbokk dama mos a woo téléphone di laaj ndax daa war venger wu Tunisie seen de yaa biñ ko violé pendant seen seen la ñuy tuddee les printemps arabes lan leen andi njëriñ dara mu nag bul wax nag li mu engendré après moom moo engendré moo surpent de Daesh indi terrorisme sax pétrole jullit ñi tasaaroo moo tax boo wax xataa sax yéefar gañ yéefarloo ñooñu taxuloon wax nit ñi war ngeen a mën a war ngeen a mën a génn ndax lislaam lépp daf ko teg ci règle yu ci règle teg ko ci li xam mooy ay xawatu ñoo ngi gis jamono ji li xew suura yal na yàlla sunu borom xettal leen dimbal leen ci ci xawaar yi yooyu yàlla sunu borom ñu leen fa ñu leen fa jëlee te sàmm dërëtu dërët yu naam. macha allah barakallah fik leer na naññ naññ am na solo dafay gën a sax wane li tax euh, mu gën a am solo mbokk yi kon ñu partagé incha allah ñu partagé livre bi rgrsenegal point com rgrsenegal point com. Euh, te mbokk bi li mu wax am na am na solo lool lool lool sa sale lim lim mujjee wax leer na naa ñi tamit te yaakaar naa sax même question bi waaj a ñëw euh, question bi dañ ko tontu ba pare yaakaar na mais juste pour euh, pour mu pour ñi nga xam ne peut-être am des nañ ay lënt wala dara euh, ñu réitéré ko rek incha allah pour mu gën a gaaw léegi kon sa maanaam jullit bi nga xam ne moom moo Sénégal moom naka la kon la war a jëflanteeg ak njiit bi nga xam ne jullit la Euh, te démocrate la xam naa ne question bi tontu nañ ko si si généralité bi juste particularité bi euh, am na sax ñuy laajte ndax est-ce que dañoo war a jaayanteeg moom ah topp ak dégg bi moom moom nuñ koy defee et lool lañ bëgg xam lool la loolu la question bi question bi doon. naam njiit bi nga xam mu nekk Sénégal muy Diomaye yàlla ko yàlla sàmm jindi ko daal koy booleeg nit ñoo xam ne dañ koy orienté ci li neex yàlla ko yéenantaam jàppale ko ci lépp lu yéene te mu dëppoo alxuraan sunna ci war a def ne moom mooy li ñuy jëflante njiitu mooy di toppal di ko déggal ci lépp lu ñu déggal loo xam ne amut lu ñu mooy yàlla ko ca nekk daa war ci daal koy def lépp loo xam ne daf koo tere te amul ma leen ñu ko war a bàyyi di ko nasiha ci suuf lépp lu gis ne njuumte la te gis ne war nañ koo mën a nasiha nekk ñoo xam ne ñoo nañoo déggal ñu nasiha ko ci suuf bañ di ko ŋàññe ci kaw ndax da bokk ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñuy dere jëm ci jiitu njiitu jullit ñi loo xam ne daf laa naqari fay xalu bi da nga moom daal di koy wax a su jëlee nga xam ne yow alhamdulilah jëlut nga xam def nga la war a def bañu ibbi buntu buntu char su fekkee ne jaayante bi nit ñi lañ ko tudd mooy jaayante comme nañ koy defee ca li ñu waxoon ca yoon ba ca tariqa loo tekaloo nekk ndax yoon bi ñu jaañoo nekkul jaayante yoon la boo xam ne yoon bu yoon bu baaxut la bu fekkee dafa jaayante mooy samu ak taa naam dañ koy jaayante mooy ci samu taa mooy mbir bi a soxla ci dën mooy la ñuy lañ mën a def ci jën mënuñ koy jënd mooy samu ak taa pas loolu pas pas boobu nag mën nga ko tuddee mooy fas bi fas ne da nga ko war a toppal da nga ko war a déggal fas fas boobu lañ tuddee li nga xam ne mooy mooy bay a su fekkee da ko jublu ci bay a mooy dem ne daal di koy saafanteeg moom ne ko maa ngi jaayante yow ci alxuraan sunna loolu la xamuñu ko soo demoon sax ñu daal lay yóbbu hôpital daal lay faj <laughs> kii a mooy astamu taa mooy toppal ko déggal ko loolu mooy li war ci ñoom mooy dañ koy topp dañ koy déggal loolu la ñu tuddee nag bay a comme wax bay ana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sama taa bay ana mën moom ci samu ak taa loolu mooy li nga xam ne moom la jullit bi war a war a fas jëm ci jëm ci ñoom mooy xas as-samawata loolu ngay tudde baya soo ko tudde baya da nga jàpp ne tariqa mooy li ñu waxoon sànq rek mooy wute gi xam ne eh, junj nañ ko ci junj ñu ko ci kaw waaye li ñu war ci moom mooy doppal leen déggal leen respecté leen weeke leen su waxee nag njiitu jullit képp ku mu teg mu nekk njiit même respect nga am ci moom mooy képp ku mu fal moo am la moo am préfet la moo ministre la même doxalin lañ waram jëm ci jëm ci ñoom ndax daal leen di en cause ba de de soo remettre en cause ñu nekk ca ñu kaw la nga war a changer nga gis ne war nga ko changer nga daal di koy changer li nga xam ne mooy nasiha ak dina ñaanal yàlla nag mu gindi leen teg leen ci yoonu sunna teg leen ñuy attewoo alquran ak ak sunna la nga xam ne dañuy def tam wàcc alquran sunna nga naqarlu ko ci sa ci sa xol ndax daal di ko daaful daaful iman doo ko sa nangu ci sa ci sa xol soo mënta nasiha nga naqarlu sa xol waaye ne boo ko ci yoon ba dara génn di def génn euh, génn topp moo xam ci wax la moo xam ci jëf la waaw. allah macha allah yaakaar naa leer na nañ euh, xam naa ne suñ ko jëfee woon de ñëpp suñ toppoon alxuraan ak na euh, procureur de bëree noonu liggéey mbokk yi ñu ñu ñu fàttali encore nañuy télécharger livre bi te livre bi ñu ngi mën a télécharger si rgrsenegal point com rgrsenegal.com question yi nag léegi ñu jeex euh, léegi léegi mu jeex euh, alors question bii nag wax dëgg yàlla da yaakaar naa yitteel nañu ñun ñëpp euh, jeunes yi ak ak ñi nga xam ne ñoom ñu ngi gëstu si yoonu xam-xam tuuti tuuti maanaam dañoo gis ne ñun daal jeune surtout jeune jullit yi jamono ji dañoo am attraction maanaam dañoo am dañoo dañoo yomba maanaam dañoo bëgg ay mbiru révolution révolution daf ñoo neex fépp fu ñu dégg révolutionnaire révolutionnaire daf ñuy neex waaw mbiru ay mbiru révolution daal daf ñoo neex euh, maanaam lan moo tax nga xalaat ne lan moo tax jeunes yi bëgg lool bëgg ay mbiru révolution ay mbir yu mel noonu ba pare maanaam est-ce que am na sax ay prémisse ay mbir yu nga xam ne dañ koy seen euh, si maanaam yoonu ñu ñuy woowee frère musulman ah, ndax est-ce que amul ab influence ba nga xam ne am nañ ko jamono ji donc ñaari question yooyu la lan nga yaakaar ne lan nga xalaat ne moom mooy tax ñun ay révolution ak mbir yooyu noonu discours révolutionnaire dañuy attiré euh, ba pare est-ce que yaakaar nga ne influence frère musulman mën na see am waa lii waral nit ñi di bëgg boog di am benn tendance ci euh, révolution euh, révolution yi mooy renverser la situation d'une manière radicale mooy fexe ba mbir wëlbatiku mais rek ci anam goo xam ne daal la ñuy xool rek mooy la finalité mën na nekk révolution violente mën na doon pacifique mais en fait ravir li koy waral mooy base bi ñu jiital mooy ne jullit ñi moo tax ñuy wax ndaw ñu bari da leen yar ci benn mbir mooy c'est maintenant c'est tout de suite et maintenant mooy influence wu avant ñu wax influence wu extrémisme influence wu yéeféer yi mooy ñoom seen dafa nu ñu gisee soo gisee la révolution française ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko monté ñoo ko defal c'est des c'est des athées de manière générale xam nañ croyants ils sont plus ils sont plus croyants kon fii seen àdduna ñu ko reefal coûte à coûte parce que fii la c'est tout de suite amul amul ëllëg ëllëg boobu nag su fekkee da am ko bëgg a wala bëgg koo daal di confisquer amul beneen solution lu dul daal di jàmbaale moom ndax suñ ko ñàkkee ñàkk nañ ko alors l'islam moom beneen vision la am l'islam dafa jàpp ne fii yoon la rek dafa jàpp ne moyen la rek mooy àdduna bi du du d'une fin moo tax mën ngaa ñàkk sa àdduna lu bari ki nga xam ne gëmul yàlla muñal boobu mun na muñal ba kañ la yàlla xam ne ne muñ moom mooy yowmal xiyaam ki gëm yàlla xam ne ne justice yamul fii xam ne ne justice vrai mooy justice borom bi moo tax suñ jëlee alalam suñ ko sàccee alalam suñ ko suñ ko jëlee pétrole joxuñu ko ko loolu yëpp moom xam na ne la muy xaar su muñee ngir yàlla tax la muy xaar moom moo ëpp foofu mais loolu nag foog nga gëm yàlla suñu borom moo tax yàlla li mu tagg mooy ñi xam ne yu'minuuna bil gayb ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخر يؤمنون لا الذين يؤمنون بالغيب ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون ñoom dañuy gëm al gayb al iman bil gayb moom mooy mérite bi moo tax croyant am mérite mooy nga gëm yowmal qiyaam xam ne justice am na moo tax suñ ñëwee di foqati sa alal nga xam ne yoon bi ma wara a nangoo sama alal nekkul yoon boo xam war jaar mooy nekkul lislaam yoon bu ma légiféré moo tax may baat yi yoon bu légiféré la bokk yoon bi bi yoon la bu lislaam légiféré wut mooy ay manifestation génn révolution nit ñi dee fitnaam xale yi ñu violé nit ñi loolu yëpp lay indi te loo ko la légiféré moo tamay muñ muñ boobu nag danga xam ne ndax yàlla suñu borom yow ma xiyaam dina taxaw mu jéng ñëpp ñu jiite woon waqifuhum innahum taxaw ñu laaj leen noo yore woon diw alalu bu am loolu kon la xam ne ku gëm loolu ci loolu kon am dara lu tax muy jaar yoon boo xam ne lislaam digliwu ko la chaque ne yoon boo xam ne bis muñ ci jógee finalité bi kenn xamut fu mu fu mu jëm ki fu muy mujj fa muy mujj mën a nekk ñu rey ñu nit ñu bari daal di cay dee mooy soo am ci printemps mooy suñu exemple yi gën a jege ay xale ay jigéen xatta ci jihaad islam boo xam ne ko légiféré te lay tax a jug mooy yëkkati kalimatullah moo tax a jug l'islam da cay moytu mu doon loo xam dafay ak ay xale beeg ay innocent ay jigéen ay jaamu ko borom ñu daal di fay yàqate ay jàkkaat yi mën a seet lislaam da koy bañ ana nag su fekkee ne lay tax a jug rek mooy àdduna lislaam mënta daganal loolu ndax lay tax a jug mooy le pouvoir liberté de de conscience ou liberté de de de la presse liberté de la parole la démocratie xam ne benn mirage la boo xam ne euh, benn la boo xam ne jour ne si amul arnaque bu gën a mag ci àdduna bi loolu dem euh, jusque la démocratie loolu lislaam mënta taal lislaam la mu jógoon pour daal di koy sàmm lislaam daal di koy ibbi lislaam dañoo pour sàmm diine dafa ñëw nit ñi révolution yi ñaari mbir yi lañu koy yàq mooy diine nit ñi ak seen i kon lii waral loolu mooy bañ leen a yar ci diine yar ci gisunu occidentaux yi mooy lan mooy benn gisunu sax mooy waa yi parce que occidentaux yi sax am na benn à la base war a c'est des chrétiens waaye mel ni gisunu athée li mujj mooy lan àdduna bi lépp fii la c'est fii nga war a réussir moo tax nag tous les moyens sont sont bons l'islam gisul noonu moo tax nit fekkee dañ ko yar ci l'islam dafay xob ne quel soit fii lu fi xew lu lu lu gaaw la te yomal qiyaam dinañ taxaw ci kanamu borom bi borom bi daan ñi daj ñatte te mun gëm moo gëm moo la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon saxaaba yi nee na su leen gisee ay njiit yi jullit seen alal di muñ leen ba ngeen teseeg man fi xaw loolu nag foog nga am gëm borom bi foog nga gëm bil gëm li nga xam ne moom mooy kumpa li tax dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg nga nekk nga nekk jullit loolu mooy li nga xam ne mooy leex ndax révolution li nga xam ne ndax loolu am ne influence des frères musulmans oui frères musulmans ñoo nekk ñoo xam ne sont très ñoo xam ne euh, dañuy euh, dañoo am moyen de communication yu sophistiqué soo gis la plupart télé yi nga xam ne mooy télé arabe yi ñooy Al ñoom ñoo nekk ci ginnaaw te ñoom loolu mooy seen but seen jubluwaay mooy le pouvoir te dañoo jàpp ne mbir yi pour defar ko foog nga jël àdduna ba pare te xam nañ ne àdduna boobu noonu ñoom li yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale pour ñu ko arrangé wu leen mais yonent bi dafa jàngale muñ jàngale ñu jël sa alal mooy fekk <laughs> nguur la jàng loolu ñoom ak ku leen arrangé ñoom leneen moo leen arrangé a jël pouvoir mooy seen but comme léegi ñoom benn ñu nga xam ne ñu nekk au pouvoir les laïcs pouvoir jëlee leen lu nekk jar ne dañu ñuy sacrifier nit jaral na leen ñu loolu tamit les frères musulmans loolu la leen pouvoir jaral moo tax fépp fu ñu gis ne mën na leen a permettre ñu mën a jël pouvoir rek nañ koy jël te ñëpp xam nañ ne benn autorité pour am révolution pour am mën a renverser mbir yi foog nga sàppe ñaari autorités yi mooy autorité religieuse ak lii mooy autorité politique soo xoolee Sénégal yi fi xew en quelque sorte révolution la dañoo wane pour ñu réussir ko ils ont sapé les deux autorités première autorité bi ñu sapé mooy li ñuy tuddee ñoom autorité religieuse la quel que soit comme Sénégal mooy sëriñ si moom lañ njëkk a sapé boobu amoon na bon côté parce que c'est ñooy usurpateur mais quand même juste pour en pour ñu réussir ko il fallait ñu sapé cette autorité là mooy ils ont sapé l'autorité religieuse sapé l'autorité mooy bi nga xam ne pour mën pour mën a réussir heureusement que yàqute eggul ci benn la bi appliqué la maison par la ci benn moyen bu pacifique mais c'est pareil nag là su fekkee ne autorité bi nekk autorité boo xam ne c'est pas autorité religieuse bi nekkul usurpation c'est-à-dire bu dëgg la dañuy fekkoon na muy wane ñu dëgg lay doon soo ko sapee rek mooy yàq nga base fondement religion moo tax les frères musulmans fu ñu dem il faut que ñu sapee ces deux autorités pour pouvoir exister parce que les frères musulmans bu fàtt bu fàtte ne Daesh al-Qaïda euh, Euh, bokk xaraam yëpp c'est la même ci même matrice bi rek ñoo bokk fu ñu nàmpee c'est-à-dire yoon yi ñuy jaar pour révolutionner moo dul bokk rek les frères musulmans bana bananiste je me rappelle comme lan bananiyuun dañuy gis na yoon bi ñu war a jaar mooy jéem ndax nit ñi c'est-à-dire jéem a wane démocratie jaar ci côté lay laïque et cetera remettre en cause même des principes religieux pour avoir le pouvoir parce que les fins justifient les moyens comme avec les francs-maçons même règle dëppoo ñëpp ci benn objectif quelle que soit suñuy convergence dañuy dépôt ci lan ci on doit arriver au pouvoir y a un but commun le but commun le fin bi le pouvoir les moyens nag tous les moyens sont bons moyens mën na doon dugg ci participer ci politique fenn nit ñi ndax <laughs> démocratie ce qu'ils ont fait dans plusieurs pays à chaque fois qu'ils sont arrivés au pouvoir ils ont jamais comme ça a été le cas au Soudan on voit que maintenant Soudan li muy li muy dund soit su fekkee ne ça ne réussit pas côté démocratie bi c'est on on Tego Huawei, niin eh, récemment, pas longtemps, nous découvert les Qatar, les sièges des frères musulmans. Ils ont financé beaucoup de groupes terroristes. Parce que lundi, dimanche, moi, ils m'ont Fauda. C'est comme ça, comme là, ils ont fait, ils ont profité. En Tunisie, quand la Tunisie, ben, commencé, enfin, en Égypte, ben, commencé ce qui est printemps arabe. Ni du coup, nous, du coup, pour démocratie. Pourtant, démocratie, c'est haram. Kufr là. Mais rien d'appelé l'autre. Parce que les fins justifient les moyens. Il y a l'autre, moi, il ñu commencé jël xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu borom sultaan ñoo koy wax loolu bu leen déglu wahabi yi ñoo koy wax daal di sànni fële yàlla def ñoom ñu nekk au pouvoir <laughs> le même peuple même peuple bi daal di parce que chaque fois au pouvoir ñu am na ko lu neex même peuple jugaat parce que li na waxoon gis ñu ko gis ñu avancement économique gis ñu dara dañoo am tamit dañuy révolutionné les pour ñu jéem a waat xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam hada talaawu bi diin il faut ji kon inflation ñoom dañuy dañuy fexe lañuy fibre bi ñuy bi ñuy bi ñuy fexe ba daan ko yëngal ci ndaw li mooy fibre injustice parce que day dañuy basé des fois sur des vérités mooy vérité yoo xam ne yeneen ko wax ne day am mooy des vérités mooy daan am injustice am ñu lay dóor de saaga lekk sa xaalis loolu yëpp loolu la ñuy wax loolu la ñuy utiliser ne na il faut que tu fasses quelque chose mooy lan faaw nga raawee sa mbir yi ndax mbir mi àdduna la jeune bi soo ko waxee fii la dépendre ñii ñoo la teree am liggéey maa ngi doon Al Jazeera à l'époque ci printemps arabe bi am na koo xam ne euh, lu mu bindoon ci pancarte mooy ruux atazawaj moom célibataire ta moom la tax muy muy xeex ruux at ñoo ne mais samaan na sa kooku takk na jabar après dafa dafa dafa jóge euh, ruux atazawaj vas-y dégage pour que je puisse me marier loolu moo nekkoon slogan am ci pancarte yi léegi donc donc leen di motivé mooy religion mooy mooy adduna ki nga xam ne nag moom pouvoir moo ko tax it moom frère musulman laïque bi moom li muy utiliser mooy nekk ci mooy bi nekk fii gouvernement bi il est injuste l'islam ça nekk il est mooy la wax mu toog xol jéggal am na leneen lu ëpp solo lay xaar yow fexeel na nga jaamu sa borom rek bu la kenn tere nga jaamu yàlla a nga nangam moom dañuy gis na xool injustice bi ñi rey wala boog ñi lekk suñu xaalis ñi ngi nangam pétrole ñoo ko moom léegi yow ñii ñoo la tee réussir le facilement àdduna la gis moom de jug tamit daal di day renverser le pouvoir pour prendre le pouvoir a bokk daal di gis boppam ci ci réew mi ñuy te la chaque loolu gis nañ lan mooy conséquence yi à chaque fois gis nañ fi muy mujjee nit ñi fi mu leen la lislaam xam ba def bu daal di tëj ba daal di tëj bunt boobu ibbi beneen bunt muy buntu daal di jiital laaxira ci ci àdduna mais lii nag du doon lu audible lu nit mën a dégg lu dut ne xolam fees ak gëm yàlla sunu boroom ak gëm li nga xam ne moom mooy mooy te daal di gëm ne euh, al axira xayru min al wala al axiratu xayru laka min al ula comme ni ko yàlla waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah macha allah macha am na am na solo lool lool jàngee nañ lu bari bëri bëri bëri jàngee nañ si ne Eh, position bi digg doomu position boobu kon dafa may delluwaay si alquran ak na eh, mu nekk position saxaaba yi eh, ak ñi topp si ñoom ñu jàngee si ne tamit position boobu noonu ku si nekk wax dëgg yàlla da ngay da ngay di mën a mucc si yenn yenn danger yi gis yenn dëkk yi nga xam ne ñoom dañoo suñu ëppale li leen di fekk position boobu position bu digg bu digg doomu la ba pare position bu bu topp li nga xam ne moom mooy alquran ak sunna kon ñu ñu ñu yóbbu ñu kon ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi dem si extrême yi parfois ñiy critiquer ñi nga xam ne révolution da leen neex euh, ñi nga xam ne fitna moom da leen neex ñi nga xam ne peut-être euh, pouvoir maanaam da da leen neex ba ñoom ñuy mën a def lépp pour mën jot si pouvoir boobu noonu bokk na si yi dégg si ñooñu genre nit yu mel noonu ne euh, maanaam boroom xam-xam yu andi ahadis yi wax si topp ak dégg déeli maanaam ahadis ak ay ay alquran di layal position bu digg doomu position ahlu sunna bokk na fi li ñuy wax borom xam-xam yoo naan leen ñii de borom xam-xam yooyu ay savant du pouvoir lañ maanaam ay borom xam-xamu nguur lañ ay borom xam-xamu nguur lañ euh, ñooñu ñooñu nan lañ leen di tontu ñiy wax euh, borom xam-xam yooyu ñu leen di woowee ay borom nguur nan lañ leen di nan lañ leen di tontu. waaw maa ngi gis gis euh, maa ngi toog commentaire maa ngi gis mbokk mi nga xam ne ndax comment wala naka la plainte arabe nekkee échec plainte arabe échec bu bu bu yëpp je pense yëpp dëppoon échec la plainte arabe li ko tax a jóg mooy benn euh, jeune tunisien boo xam ne c'est parce que la taxoon jóg mooy difficulté travail économie loolu lañ liberté d'expression dañ xool la mu nekkoon base bi mooy liberté d'expression plus de mooy surtout am avancement économique gis seen bopp si réew Tunisie la tàmbalee Tunisie lan moo fa changé depuis bi nga xam ne daal di jóge na fa concrètement te pourtant il y a beaucoup de personnes qui furent violées ñii ñu rey lan moo fa changé concrètement en avancement de politique ana ana seen li démocratie doon l'islam moom ñëwut pour démocratie an lañu avancé an ci développement ça a même facilité l'existence de certains pouvoirs de mooy benn côté boo xam ne la ñuy def mooy le terrorisme c'est plus flagrant en Égypte ba tey pouvoir c'est les mêmes ñoo ko ñoo ko ñoo ko garder l'armée moom moo ko gérer toujours avant ñu def seen seen révolution boobu les frères musulmans ñoo nañ pendant un an saa yéen jëlee leen dafa rayaat leen bal borom xam yi sax dafa gën a difficile pour ñu jaamu jàngale l'islam comme il faut ils sont même dédiés nga gis benn Mohamed Hassan nañ ko jël ci ci yóbbu ko Turgal mu weddi la mu gëmoon lépp ginnaaw ba nga xam ne taal na ub na ay nit ba ñuy génn dee mu ñëw weddi lépp soo gisee nag moom libi moom xaddisul xaarij moom libi moom dañ leen dugal ci benn buur bi ma xam ne kenn xamul njëriñ amul libien bu lay wax ne xaddaaj yi leen di xew léegi libi printemps arab xam lan la accouché Daesh la accouché Daesh ñoo xam ne ay ay sanguinaires yoo xam ne ñoo ñëw di rey mag ak jigéen xaleek ndaw jaxase àdduna loolu la printemps arabe accouché printemps dafa échoué ci lépp la échoué daal di détruire ay ay ay pays printemps arabe li mu indi dëkku yéefar yi gën doole ci dëkku yi jullit ñoo sàcc jaay seeni arme ay million million wu jullit daal kii ay milliers de jullit daal kii de loolu su nekkul échec xawma luy doon échec Uhud dañ koo jàppee défaite ci lislaam soixante dix nit kese ñoo ci dëgg ci jullit ñi te suñ tudd dañ koy tudd ci défaite yi jullit ñi am wallahu wallahu mustaan waaye ñi nga xam ne ñooy tudd xam naa fa ne sama kii mi ngi waaj a fay cinq pour cent ala kulli xaal li nga xam ne moo jëm ci wàllu ñi nga xam ñooy tuddee borom xam-xam yi ñooy borom xam nguur yi loolu c'est que mooy loolu lañ am ñoom mooy tanabud bil alqaab mooy yoonu ñi nga xam ne ñoo bëgg a yàq ida qila lahum la tufsidu fi l ard qaalu innama nahnu muslihun yàqkat yi ñoo sax nañ jàpp ñooy defar jàpp ne defarkat ñooy yàq dana bokk seen i wax mooy al istihza sabote da bokk seen yoon mooy tariqul jahilin wala yoonu ñi nga xam ñooy ñàkk xam mooy yàq moo tax Musa alayhi salaam waxee qaala Musa li qawmi inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara qaalu attattaxiduna huzwa qaala audu billah lakuna min aljahilin mooy saboté mooy yoon mooy yoonu ñi nga xam ne ñoo réer ñoo xamut mooy fexe caricature yi moo tax sax ate yi dañ bëggee daaneel yi mbir Jésus chrétien doy insisté ci la caricature mais xam nañu caricature mooy li nga xam ne mooy tax mooy li ñu wor ba moo ñoom loolu lañ jël amuñu adilla ci kanam borom xam-xam yi nga tuuma daal lañ koy sànni ndax boo xam ñoom la ñuy indi mooy la yàlla ak yonentam wax kon su fekkee ne la yàlla ak yonentam wax wax ko moom mooy daal nekk mbuuru wala boog boroom xam-xamu yi kon nañu xam ne wax yàlla ak yonentam mu nekk boo xam ne yàlla wax yaa ayyuha alladina amanu atiu allah wa rasul ul amri minkum loolu waxi yàlla waxu waxu boroom xam ñoom loolu la indi ismaati waaye mboora ba dax rek wax ba maa rek loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax yàlla ne maa anbiya te na nag bu mu betti kenn is alxawaarij moo tax li histoire soo koy jàng dafay ba jàngal te alxawaarij dañuy génn dañ génn nañ ba convaincre ay milliers de milliers de personnes saxaaba yi yonente jigéen dund amul kenn ko ànd ak ñoom loolu nag war nit ki daal di xalaat <laughs> mais comment ñii ñëw ànd ak yonente bi sallallahu alayhi seen lépp joxe seen bakkan ñun ñu ñëw ginnaaw ñooñu gën leen gëm yàlla gën leen a xam luy justice gëm leen a mën a dindi injustice ali di ngi dund abdulahi ibn abbas abdulahi ibn omar saxaaba yi nekk fa di dund xawaari ji am ñu leen gëmloo ne ñii li nekk ni ay réer la ay ay neen la noonu la ñii def loo te na lay day fekk yi nga xam ne ñoo seen dund gépp ci xam-xam lañ ko def gën leen ragal yàlla gi leen a xam la ñuy wax lépp ci yàlla lañ ko teg yonentaam ñoom ñu leen ñii li wax nii dégg nga loolu dañoo bëgg a dimbali buur yi kese loolu lañ doon waxal li nga xam ne mooy ñi leen ñi leen ñi leen jiitu woon waaye soo delloo ba tey gis xam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam Xuwaysira tiim na ko ñoom fa lañ jógee di ko aadil li ko jow li ngay def nii sa mbir mi amul justice kon loolu dal toog li yéen kon na ñuy jaar ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wasallam da leen di tuumaal comme niñ tuumale yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñi leen koy tuumaal mooy ñu donn ñu lan tuumaal yonente bi sallallahu alayhi wasallam di tuumaal li nga xam ne moom mooy moom mooy euh, moom mooy euh, moom mooy saxaaba yi ko ñooñu loolu tontu mooy ñaareelu yàlla sa borom mu gindi leen daal leen di woo ci li nga ne mooy alquran ak sunna dana ñëw ci téerab yàlla bi ñëw ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam ala fahmi salaf al umma dañu gis ne borom xam la ñuy wax amul lu ci génn lu ci génn loolu ci bunt bi li leen mooy loolu dafa dëppoowal ak ñoom seen i bànneexu bakkan amuñu luñ leen mën a jàkkaarloo ak ay adilla ñu la lay li nga xam ne mooy buntu buntu buntu tuuma te waa réer loolu moom mos doon seen seen seen yoon duñ ko mos a wàcc wallahu wallahu alam macha allah loolu moo nekkoon suñu dernière question euh, kontaan nañ lool lool si si jotaay bi jotaay bu am am solo la yaakaar naa ñu bëri enregistré nañ euh, yaakaar naa tamit ñu bari gis jot nañu xool si lien bi rgr euh, sénégal point com rgr sénégal point com pour mën a télécharger livre bi incha allah Eh, Oustaz Sole ñu ngi lay jaajëfal eh, di la ñaanal yàlla yàlla na yàlla sàmm yokk xam-xam bi eh, yàlla na yàlla li nga xam ne moom nga bëgg si àdduna te bu baax ak alaxira te mu doon xam ne moom mooy lii xam naa ne du ñàkk nit ñi amaat ay yeneen question parce que sujet bi dafa doon sujet bu méttee méttee méttee maanaam jeexal Euh, te am na solo lool donc su nekkee incha allah di nga am temps tamit beneen yoon nga ñëwaat peut-être pour des questions réponses. waaw bii nii incha allah doon benn problème saa yu ko organisé rek yàlla incha allah yàlla may ñëw ñu fekkee ko incha allah nañ ci ñëwaat di remercier mbokk yëpp ñu doon déglu ñu ko doon topp ak sama mbokk mi doon na yàlla fay leen yiw ñëpp euh, di. lépp loo xam ne njum la ci njum la jógee ndax ay nango daar lañ wax waaye eh, dina leer na mi ngi nekk ci suuf ñuy déglu lañ ñooy gën a xam sa li ñuy euh, li ñuy wax waaye day jàppalante rek ku nekk la xam ne moom nga jote yëre suñu ko jàppalante ak li nga xam ne mooy seen mbokku jullit waaye du ñàkk nag ay njuumte jàppee ko noonu xam ne lépp luñ ci wax rek dañ ko delloo ci li nga xam mooy suuf si ak li xam ne moom la borom xam ne daal di daal di wax jële ko ci alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam ñaan yàlla suñu may ñu li nga xam ne mooy euh, mooy ixlaas may ñu tamit dégg ak euh, topp di profit occasion bi di ñaan yàlla suñu borom mu xattale dimbali suñuy mbokk fële ca fële ca Soudan dimbali leen ci xat-xat yi nga xam ne ci nañu ci lañu nekk daal leen ci daal leen ci génne yàlla moo indi li nga xam ne moom mooy jàmm fépp ci àdduna dimbali mboolem mboolem mboolem jullit ñi bañ mën a taxawal seen seen diine nekk ci alquran ak ak sunna barakallahu fikum wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh